أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi dellu ci ba tey ci al-jaami' as-sahiih bu imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci kitaabul ghusl muy téere cangaay gisoon nañ ci mbambastal bi nga xamante ne moom na ci al imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari def te ak ñaari aaya yi nga xamante ne moom la ko mbambastalee ni borom ne bunt bi noonu la ko wax moom maanaam mooy kitaabul ghusli wa qawlillahi ta'ala daal di indi aaya bi nekk ci suratul ma'ida ci juróom benneelu aaya bi naka noonu mu daal di ciy teg ne wa qawli wa qawlihi jalla dhikruhu maanaam ak waxu borom subhaanahu wa taala daal di indi aaya ñeen fukkeelu aaya ak ñett bi nga xam ne moom moo nekk ci suuratu nisaa mu mel ni kon dafay wax ne aaya maanaam yii ñoom ñooy firi mboolem xadiis yii ñëw yëpp dafay firi aaya yii moo tax mu tuddee téere bi nii gisoon nañ ci baabul wudu baabul wudu qabla al-ghusl buntu eh, njàpp laataa ak sangaay maanaam laataa cangaayal farata jàpp gi nga xamante ne moom la ñuy jàpp te jàpp googu nag dafa bokk ci càngaayal farata gi waaye bu fekkente ne boolewuloo ko ci maanaam da nga def laataa ngay sangu cangaayal farata te yéene woo ci mu bokk ci cangaayal farata gi kon booy ñëwaat foofu tamit da nga koy raxasaale waaye su fekkente ne da nga yéene waale mu bokk ci cangaayal farata bi su ñëwee tamit doo ko ci boole waale bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy euh, gisoon nañ ci xadis saydna saydat Aisha radiallahu taala anha ak saydat Maymuna radiallahu taala anhuma nga xamante ne ñoom li leen wutale moom mooy nii bu saydat Aisha bi radiallahu boo sangoo booy jàpp euh, dangay ngay jàpp ba mu mat niki na waaye bu saydat Maymuna bi radiallahu anha mooy ne sooy jàpp boobaa da ngay daal di jàpp waaye boo yegsee ba ci bopp bi da nga koy daal di raxas ñetti yoon ginnaaw bi nga ko raxasee ñetti yoon nga xamante ne doo ko masaa ngir ne masaa bi doot ko jarat ngir ne masaa dañ koy def bu fekkente ne du ñu raxas waaye raxas ba noppi di masaa boobu dootul amati sens boo lool moom mooy su fekkente ne moom mooy euh, hadith sayyidat Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha te bu boobaa suñ ca noppee ci la ñuy daal di dem euh, da daal di sangu bu ñu paree sangu ci la ñuy doog a raxas suñu tànk yii maanaam mu mel ne dañuy jeexale njàppali ci raxas bi nga xam ne moom la ñuy raxasee tànk yi naka noonu gisoon nañ ci baabu ghusli rajuli ma imraatihi buntu sangaayu gi nga xamante ne moom la góor gi di sangu di ànd ak soxnaam te ñu gisoon ni loolu maanaam doxalinu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la indi nañ ci indi woon na ci xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne moom da doon wax ne moom ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañu doon sangoo cangaayal farata ci ndab loo xamante ne maanaam li nga xam ne moom lay def mooy alfarax mooy lu war a tolloog sept virgule cinq litres loolu moom la nga xamante ne moom lañ daan teg maanaam ndab li moo daan toll noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci bunt bi ci tegu muy di baabul ghusl bi sa'i wa nahwi bunt bi nga xamante ne moom mooy leeral ni sangu gi nga xamante ne moom la ñuy sangoo ak saa ak lépp loo xamante ne def ko nuru te saa waxoon nañ ni moom mooy deux virgule cinq cent douze litre loolu lay lool maanaam ni gis ne kon boo bool jëlee ñaari deux virgule cinq cent douze litres loolu matul sept virgule cinq litres maanaam ne kon loolu ci la xamee ne ñoom noonu lañ daan sangoo wala boog lu ko jege maanaam ba nga xamante ne day yegg tamit ci trois virgule quatorze litres te ñaari trois virgule quatorze litres ba tey yëggul sept virgule cinq litres maanaam kon ñu gisee ki ne ndap loolu ñu doon sangoo sangaayal farata maanaam ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp li mu daan sangoo maanaam li mu daan sangoo boo ko xoolee soit da daan nekk saa mooy deux deux virgule euh, cinq cent douze litres wala au maximum mu nekk trois virgule quatorze litres maanaam ci diggante boobu daanu ko wees daanul def lu ko gën a tuuti daanu sangoo lu ko gën a tuuti waaye daanu sangoo itam lu ko ëpp loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, li mu daan sangoo te mu nekkoon baaxam léegi nag Euh, kon ñaari 3 virgule 14 litres te moom mooy maximum gi boo ko boolee boobaa 6 virgule 28 litres la lay jox te 6 virgule 28 litres moo gën a tuuti ndab loola lool moom moo tax ndab loola bu ñu ko daan duy jarul woon muy fees euh, loolu nag kon gisoon nañ tamit ne ci hadith sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne moom la doon leeral ne moom yeneen ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog saa la daan sangoo ngir ne loolu la laaj ngir mu ngir mu mën a sangu ci kanamu mooy euh, imam Abu Salama ibn Abdurrahman ak ki nga xamante ne moom mooy ci li gën a Abdullahi ibn ibn euh, loolu euh, ak wala bokk Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne moom moom la Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu waxoon biñ ko laajee maanaam waa kër yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam demoon seeti ji ko maanaam moom mooy al imam Abu Ja'far mooy mooy Abu Ja'far Muhammad al-Baqi ibn Ali ibn ibn ibn Ali Zayn al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala an al-jami' moom mu àndoon ak maanaam eh, moom mu demoon ànd ak ay mbokkam maanaam mu an mu mu mu naka noonu euh, bokk na ci ñi àndoon moom al Hasan ibn Muhammad ibn Ali moom ñëpp ñu radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñu bi ñu demee ànd ak bi ñu demee ci wetu Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu bañ ko waxee mbiru ne ah am na ñu laaj ko ni ñuy sangoo cangaayal farata mu daal di wax ne li lay doy rek mooy saa maanaam moom mooy lu war a tolloog deux virgule cinq cent douze litres dëgg-dëgg loolu doy na la pour nga man koo sangoo deux virgule cinq litres maanaam mooy ñaari litre ak genn wàll loolu doy na la sëkk mu ne nag ah loolu nag doyuma ba mu ko ne loolu nag doyuma mu ne ko doy na la doy doy na ku la ëppoon karaw ba pare kooku tamit moo la gënoon maanaam loolu tamit ñu gisoo ñu gisoon ci ne nit ki lu mu màgg màgg màgg bu fekkente ne dafa wuuteeg sunna dootuñu sàmmoonteete ak màggaayam ngir mën koo delloo ci wàcc sunna ngir ne sunna moo tax ñu fonk ko ngir yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu màggal ko kon loolu moom moo tax moo tax comme donte ñoom waa kër yenente bi lañu sallallahu alayhi wa ba mu waxee loolu ci kanamu saxaaba bi radiyallahu anhu daf ni ko ka ka ka mbir mi ka mu doyoon ko la gën te kooku moo la ëppoon karaw ba pare gën la maanaam lool tamit dañ ci xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon ci mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu mën a seede ci lu amul werante ci ne moom mu gën ñëpp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ ci nekk noonu hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafa waxoon ne moom ak manam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidat maymuna radiyallahu ta'ala anha kaana yaxtasilaani min ina'in wahid ñoom ñaar dañ doon sangoondoo ci bennal ndab mm-hmm. te ndab loola li doon wane ni moom maanaam ci la la lañ doon sangoondoo loola kenn ku ci nekk ci lu tolloog saa la sangoo mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wutaloon soxnaam yi daf ko daan maanaam kum bu wutee ndab gi soxna kenn ki daf ko daan wutal beneen soxna mm-hmm. kon loolu ci la ñuy xamee ni kon ndab loola ñu doon sangoo maanaam noonu dong la tolloon comme li nga xamante ne moom mooy bi sayyidat Aisha wax radiyallahu ta'ala anha léegi ñu daal di ñëw ci baabu man afaada ala ra'si ala ra'sihi salaasan baabu buntu man ka nga xamante ne afaada dafa bëbbal ala ra'sihi ci kaw boppam bi salaasan ñetti yoon maanaam moom mooy ne dafay comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee woon ci xadiisu sayyidatu Aisha ak sayyidatu Maymuna radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci cangaayal farataam dafa doon sotti ndox maanaam ci kaw bopp bi ñetti yoon waaye loolu yeneen bi maanaam loolu ne loolu yamul ci ne daf ko doon def waaye daf ko doon jàngale tamit te liy wane ne doo ko doon jàngale moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ngir mën a leeral ne cangaayal farata kon koy def bu fekkente ne dañ koo def ci anam ni mu gën ci anam yi moom mooy dañuy raxas bopp bi ñetti yoon te buñ koy raxas maanaam moom mooy dañuy tibb ndox mi euh, sotti benn tibbaat sotti ñaar tibbaat sotti ci digg bi bu boobaa lool soo ko defee fekk yë fekk euh, euh, fekk xàlloon nga sa karaw ba noppi mm. su fekkente waaye waaye loolu ñun wolof bi daanaka soxlawuñ ko à part jigéen ñi xanaa mm. maanaam yenn ci jigéen ñi sax ñi am karaw bu baree bari waaye ñun wolof bi ñun soxlawuñu googu xàll ñun bu ñu sottee rek ndox mi ndax ndox bi dafay bënn karaw bi maanaam ndax ndox pa karaw dafa perméable mm. moo loolu moom moo tax kon ñun soxlawuñu yooyu yëpp Euh, soxlawuñ di yàgg loolu ci bopp bi di def nii di def di di di bës di bësaat bës bësaat bës bësaat mm-hmm. loolu daanaka duñ ko soxla wala di koy wokk di ko xoos mm-hmm. yooyu yëpp ñun soxlawuñ ci yooyu benn mm-hmm. loolu ñi ko soxla mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom karaw ñu gudd yi euh, kon mu ne euh, moom kon loolu insha allahu taala dañ ci ñëw léegi mu ne xaqaal bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa abu nu'aym te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu taala moom mi ngi gën a adduna 130 ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 219 ane comme ni ñu ko gisee gisee waat ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom lu bare bare bare waaye te mu bokkoon ci sëriñam yi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a màgg euh, ñeneen ñi ci def moom mooy euh, ñoom waa maanaam imaamu Muslim ak ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye faw dafay am kenn koo xam ne moom moo dox ci seen intermédiaire comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee waat ko lool moo tax jarul ñuy gën a guddal lool mi ngi gën a siiwee nag ci Abu Nu'aym maanaam mooy dàqantalam mooy waaye mi ngi tuddoon al-Fadl ibn Dukayn euh, moom moom euh, al-Mula'i al-Kufi nga xam ne moom waa Kufa la rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a euh, moom mu ne qaala haddathana Zuhayr te moom mooy Zuhair ibn Muawiya ibn Hadid Hadid ibn Rahil mu ñu gën a siiwee moom tamit ci dàqantalam bi nga xam ne moom lañ koy wax moom mooy Abu Haysama euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom itam waa Kuufa mu ne an Abi Ishaq te moom waaye Zuhair tamit ibn Muawiya rahimahullahu taala waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay hadiisam aba mu ne abu ishaq te moom mooy abu ishaq as-sabi'i rahimahullahu ta'ala moom it waa Kufa la moom mooy amr ibn abdullah ibn ubayd lool moom mooy turam amma ñi nga xamante ne moom mu ngi gën a adduna vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te téeméeri at la dund wala lu ko jege moo tax mu génn adduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Amr ibn Abdullah ibn Ubayd al-Kufi rahimahullah mu gën a siiwee ci dàkkantalam mooy Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah moom euh, mi ngi gën moom moom moom waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam moom tamit waa Kuufa la mu ne qaala haddathanii Sulaymaan ibn Surad moom mooy Sulaymaan ibn Surad ibn al-Jawn ibn Abil Jawn ibn Munqidh ibn Rabi'ata Asram ibn Haram ibnu Habashiyat ibnu Salul ibnu Ka'b ibnu Amr ibnu Rabi'a uh, uh, ibnu Haarisa ibnu Amr ibnu Aamir ibnu Haarisa ibnu Sa'labata ibnu al-Qays ibnu Sa'labata ibnu Maazin ibnu al-Azd al-Khuzaa'i rahimahullahu ta'ala moom uh, radiyallahu ta'ala anhu ndax saxaaba la dàkkantalam nekkoon Abu Mutarrif moom tamit waa Kuufa la moom mi ngi génn àdduna soixante-cinquième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci fudala saxaaba yi radiyallahu ta anhum nekk ci saxaaba bokk ci saxaaba yi ëpp ngëneel ci saxaaba yi radiyallahu anhum moom ci ay xadis am na fukk ak juróomi xadis yoo xamante ne solo nañ ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari ñaar la ci indi bii moom mooy benn bi dëkk woon na Kuufa lu jiitu bi maanaam ci bi nga xamante ne foofu la fa jullit da wàccoon moom <coughs> <coughs> ci la dëkkoon Kuufa naka noonu moom nag moom moo ñi nga xam ne moom moo àndoon ak ñi doon laajte deretu Seydina Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dañ ko maanaam moo doon laaj euh, deretam maanaam jiiteel lu tolloo quatre mille personnes ci lañ ko euh, boomee ci soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathani Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu moom mu bokkoon ci ñi nga xamante ne xare woon nañu Badar waaye nag ci côté yéefir yi la bokkoon muy Seydina Jubayr ibn Mut'im ibn Adiy ibn Nawfal ibn Abd Manaf al-Qurashi an-Nawfali rahimahu radiyallahu ta'ala anhu dàkkantalam Abu Muhammad dañ ko wax tamit Abu Adiy wala Abu Sa'id moom mi ngi génn adduna ci cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bokk tamit ci saxaaba yu mag yi radiyallahu ta'ala anhu sëy moom euh, bi nga xamante ne moom ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ñoo bokk année bi ñu génnee àdduna moom euh, dafa nekkoon euh, koo xamante ne moo tax moom moo bi bi mu bi mu bi ginnaaw ga la tuub maanaam bi nga xamante ne ci lañ ko jàppee Badar gannaaw ga ci la tuub maanaam bi dañ ko boole woon ci prisonniers yi radiyallahu taala anhu mu bokk ci saxaaba yu mag yi radiyallahu anhu àndaan ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li desoon ci dundam maanaam bëgg fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxoo moom sayyidina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu am na soixante xadis yoo xamante ne solo nañ ko ci moom imam al-Bukhari y juróom-ñeent la ci solo benn bi moom mooy suñu xadis bi muy xadis kon sayyidina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu ak sayyidina maanaam ñu gis ni kon euh, lii maanaam ñoom xadis euh, bi euh, maanaam sayyidina Jubayr ibn Mut'im moom waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu Seydina Sulaymaan ibnu uh, Surad radiyallahu ta'ala anhu moom waa Kuufa la moom itam maa am na gis ne xadis bi wa Kuufa ñoom ñoo ko solo waa Kuufa uh, ñoo ko solo ba ci saxaaba bi nga xamante ne waa Kuufa la waaye moom daf ko déggee déggewu ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci Seydina Jubayr ibnu Mut'im radiyallahu ta'ala anhu la ko déggee te moom waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa la salaatu wassalaam mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullahi qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam amma ana ndaal man maanaam mooy man moom li may def ndax dañ koo laaj ci wàllu cangaayal farata dañoo ñëw ni ko man daal bu may sangu farata nii laay def nii nii yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ne leen naa ah, man de bu may sangu moom nii rek laay doxale mooy afiidu mooy fa fa ufiidu damay daal di bëbbal fii ci sama kaw bopp bi salaasat ñetti yoon mu ne wa ashaara mu daal di junj bi yadayhi ci ay loxom kiltayhima ñoom ñaar maanaam nii la def tàlla loolu ñaari loxom yi lawan ni maanaam nii rek lay def mm-hmm. daal di daal di sotti ñetti yoon maanaam mu wane ni ñetti yoon la koy defee mm-hmm. comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañu gis ci xadisu euh, euh, bi nga xamante ne tamit maanaam euh, moom mooy xadisu sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha mm-hmm. ne bu ñu koy bu koy def ñetti yoon yooyu comme ni ñu ko waxe woon mooy day sotti ci ndeyjoor bi beneen mu tibbaat sotti ci càmmoñ bi beneen bi mu tibbaat sotti ci digg bi loolu moom mooy li nga xamante ne noonu la koy defee ñetti yoon mu ne après mu daal di sotti lépp nag ci comme li nga xam ne noonu la wax sayyidat ummu salama radiyallahu anha mu ne innama yakfiki an tufidil ma'a ala ra'siki an tuhassil ma'a wala ci benn rawa an tufidil ma'a ala ra'siki salasan sum an tuhissi al-maa'a ala ra'siki thalathan thumma tufiidi al-maa'a ala saa'iri jasadika fa idha anti qad tahurti maanaam li la doy rek moom mooy nga sotti sa ndox ndox bopp bi su booy sangu farata bul sonn jëlal sa bopp bi nga sotti ñetti yoon ci sa ndox bi nga karaw gi maanaam cekk boobu daf ko doon wax ne ko maam ci wàllu létt mi mu ne ko jarul nga doy na la sëkk nga jël ndox mi nga sotti ko ci kaw bopp bi soo ko sottee ñetti yoon après nga daal di bëbbal ndox mi ci sa kaw mboolem yaram bi léegi nag daal nekk nga koo xamante ne ku laab nga loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaa boobu la la jumtu fii moo tax mu indi suñu xadis bi xadis Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu taala anhu bi imam abu imam al-Bukhari fii rek la ko indi imam al imam Muslim rahimahullah indi na ko ñaari yoon ci xadis numéro 327 imam Abu Dawud xadis numéro deux cent trente-neuf imam Ibn Maaja xadis numéro deux imam An-Nasa'i xadis numéro deux cent cinquante ak quatre cent vingt mhm. imam Ibn Maaja xadis numéro cinq cent soixante-quinze imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro seize mille sept cent quarante-neuf sept mille seize mille sept cent quatre-vingts ak seize mille sept cent quatre-vingt-six kon waa ashaabu kutubu sitta euh, ñeent ñoo indi imam euh, at Euh, wala imam at rek moo ko indiwul ci waa kutubu sitta kon waa kutubu sitta yëpp solo nañ xadis bi ba mu des imam at-Tirmidhi rahimahu rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwali kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Bashar te moom moo gën a siiwee ci Bundaar dakkantaam nekkoon Abu Bakr al-Abdi al-Basri nekkoon imaamu waa Basra rahimahullahu ta'ala mi ngi gën a adduna 167e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa génn àdduna deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci juróom ñeenti sëriñ yi nga xamante ne imaam al maanaam waa ashaabu kutubu sitta yépp dañoo soloo ci ñoom te amul intermédiaire te kii maanaam kenn la ci ñoom moom mooy Muhammad ibn Bashar euh, moom mu gën a siiwee ci bundaar ngir yaatal maanaam bundaar mooy fi nga xamante ne moom la ñuy dajale tàndarma yi maanaam moo tax ngir dajale gi mu dajale xam-xam bu bari bi mu bari mm-hmm. loolu moom moo tax ñu naan ko bundaar maanaam ngir dafa bari lu mu day dajale xam ko jàngee fu baree bari jàngee ci ñu baree bari moom moom nag mooy kenn ci juróom-ñaar juróom-ñeent ñooñu keneen ci moom mooy seexam bi mën nañ ne seexam la ci gane adduna ak ci génn adduna ñu bokk at biñ gane àdduna bokk at biñ génn adduna bokk fañ dëkkoon ca Basra bokk sëriñ yañ fréquenté bokk taalibe yi nga xamante ne moom la ñu jàngale te moom mooy Muhammad ibn al-Musanna ibn Dinar al-Anazi moom euh, ko moom mooy ñaareel bi moom mooy Abu Musa az-Zamin keneen ki ci des moom mooy Muhammad ibn ala ibn Kurayb al-Hamadani moom mooy ci ñuy dàqantelee Abu Kurayb kenen ki ci des moom mooy Muhammad ibn Ma'mar ibn Rib'i te moom mooy Abu Abdullah al-Qaysi al-Basri al-Bahrani keneen ki ci des moom mooy Ziyad ibn Yahya te moom mooy Abul Khattab al-Basri an-Nakari keneen ki ci des mooy Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi moom ñu koy dàqantale ci Abu Sa'id Abu Sa'id al-Ashaj keneen ki ci des moom mooy Amr ibn Ali ibn Bahr moom ñu koy dàqantale Abu Hafs al-Fallas as-Sayrafi al-Bahili ki ci des moom mooy Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali al-Jahdami ki ci des moom mooy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi maanaam Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi bi. moom ak ñoom Muhammad ibn Bashar ak Muhammad ibn al Musanna ñoom ñoo bokk jëmmi at bi nga xamante ne ci la génn àdduna te moom mooy ñeenteelu at moom mooy moom mooy deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala xaddathana Gundar Gundar moom mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rahimahullahu taala dàqantaram nekkoon Abu Abdullah al al al Basri moom euh, Rabiba la maanaam moom mooy euh, euh, Shu'bata ibn al-Hajjaj ah, rahimahullahu taala moom moo takkoon yaayam maanaam kon doomu jiitlim la maanaam doomu jiitli la ci imam Shu'ba rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna ci li année la année san vingt yi ah, wala cent cent dix maanaam année cent dix yi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci at yooyu ci la ganee adduna solo na nag ci ay boroomi xam-xam yu baree bare ku mel ne Husayn al-Muallim ak Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hind ak Awf al-Arabi ak al imaam Ibn Jurayj al imaam Ibn Jurayj bii nag moo ko tuddee woon Gundar ndax euh, daf doon euh, da doon perturbé maanaam dafa toogoon euh, lu ñu wax mu laaj ko ni ko mais lii nag mu lu wax mu ne ko wàllee nag mu laaj ko mu ne ko uskut yaa Gundar maanaam noppi yow mi yaay kiy perturbé ndax waa Hijaaz ku daan perturbé bi wala di wax ci turbulent dañ naan ko Gundar loolu moom moo tax ñu naan ko Gundar waaye Muhammad ibn Jaafar la tuddoon waaye léegi gën naa siiwee ci moom nag mooy njëkk ki ñu tuddee Gundar waaye ci boroom xam-xamu xadiis yi am na fukki nit ñoo xamante ne ñoom la ñuy la dàqantelee Gundar waaye kii moom mooy ki nga xamante ne moom moo ci njëkk naka noonu kon solo na ci ñu bare bare ci te ki ëpp nag ci ñu mu solo moom mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki euh, rahimahullahu taala mooy Abu Bistam mm-hmm. al-Wasiti al-Basri rahimahullahu taala bi nga xamante ne moom mooy baayu jiitleem mm-hmm. waaye ñi solo ci ñoom bokk na ci al-imam Ali ibn al-Madini al-imam Yahya ibn euh, euh, Ma'in ak imam Ahmad ibn Hanbal moo tax Yahya ibn Ma'in bi daf koo màggaloon réyal ko fonk ko lool te bokk na ki li nga xamante ne moom moo taxoon mu fonk ko. mooy ne dafa ni xaw ma kenn ku gën a dëgër ci bu solowee ci sooba que Ghundar niki noonu nee na ko bés nee na ko na nga xam ne euh, depuis cinquante ans tous les jours damay woor fan dog fan woor fan dog fan te depuis cinquante ans maa ngi koy def maanaam bi mu boo koy wax ak booba bokk ah, te la def ci dundamit noonu dong la doon doxale maanaam kon loolu bokkoon na ci ak ku mel ni imam Muhammad ibnul Musanna Muhammad ibnul Bashar ak ñeneen ak ñeneen ay euh, Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Arara ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' moom ñu génn àdduna ci Zulqa'da ci cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Shu'ba te moom mooy ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam mooy dàqantalam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn gane adduna ci quatre vingt wala boog quatre wala quatre-vingt-troisième wax la boog quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi amirul mu'minina comme ni nga xamante ne moom lañ ko gisee gisattu gisatti ko gisati ko mu ne an Mixwal ibn Rashid rahimahullahu taala moom mooy Mixwal ibn Rashid an-Nahdi dàkkantaram nekkoon Abu Rashid an-Nahdi al-Kufi moom itam waa maanaam ñi ci kaw ñoom waa ba ci Soba ñoom waa Basra lañ maanaam euh, waaye ñii moom waa Kufa lañ te ñi ci kaw ñoom ñëpp seen ay ak moom mii seen xadiis yi ñu ngi ci kutubu sitta ngir ne ba ñu tàmbalee mooy Muhammad ibn Bashar te mooy Bundaar moom ay ci hadith ñi ngi ci kutubu sitta te bokk na comme niñ ko waxe woon ni mu daan puukaréwoo ci biir borom xam-xamu jamonoom mooy ne imam al-Bukhari yi indi na ay haditham ci saxiixam te moom sëriñu imam al-Bukhari la rahimahullah maanaam loolu day wane tamit maggaayu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom mi nga xamante moom mooy euh, kon mixwal bi nga xamante ne moom la ñuy wax mm-hmm. rahimahullahu taala ibn euh, Rashid an-Nahdi rahimahullahu taala ñoom ñëpp solo nañ ay xadisam waaye càllale gii nii nga xamante ne moom mooy càllale gii ñëw ba loolu benn rek la ci imam al-Bukhari rek moo wéetoo gii mm-hmm. ci ño ci ñoom euh, dañuy solo nag ne mixwal te loolu mooy li ëpp ñiy wax mixwal wal lañuy wax imam Ibn Asakir wal lay wax Euh, dam ne dañuy wax sax mu xawwal am na tamit euh, waaye ñoom ñaar ñëpp imam Abu Zar euh, ci riwaayam tamit ñaar yëpp soloo na ko ci sëriñam yi moom mi ngi génn àdduna ci njaalbeenu xilaafa Abu Jaafar al te moom mooy al-Mansuur bii nga xam ne moom mooy Abu Jaafar moom mooy Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib moom euh, nga xamante ne ci njaalbeenu xilaafaam ci cent trente-sixième ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la euh, Mixwal ibn Rashid an-Nahdi bi rahimahullahu taala génne adduna ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Muhammad ibn Ali te moom mooy euh, waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy Muhammad al-Baqir moom la ñuy wax al-Baqir maanaam ñoom dañ koy wax mooy Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi rahimahullah rahimahullahu taala al-Madani radiyallahu taala anhum euh, moom mi nga xamante ne moom mooy euh, moom la ñuy tuddee Muhammad al-Baqir di sëtu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk ko xamante ne sang la di doomi sang ñooñu ñuy askanante ba ci sang sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko euh, waxee woon ci bal sayyidun min sayyidin wa min sayyidin li sayyidil adnaani sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam sayyidina Muhammad al-Baqir bii li tax ñu koy wax al-Baqir radiyallahu anhu maanaam baqara moom mooy ndax dañ ne li annahu baqara al-ilma maanaam ndax moom dafa fees xam-xam comme ni ñuy feesee nag moom noonu la feesee xam-xam loolu moom moo tax ñu naan ko al-Baqir moo tax ni ki noonu noonu la nekk woon koo xamante ne dañ koo tagg ci mbaaxam ak dëddu àdduna gi nga xamante ne moom la dëddu woon adduna ak sellatem gu kawe gi nga xamante ne la selloon mm-hmm. nekkoon imaam euh, euh, nekkoon imaam ci mboolem xeetu xam yi nekkoon imaam ci tamit mbooleem cellte ak ak ak ak maanaam ak ak jaamu yàlla ak dëddu àdduna maanaam lépp la boole woon nekkoon ci ca njombartal ga Euh, moom euh, muy sëtu ki nga xamante mooy kon di doomu Seydina Ali Zeynul Abidin bi nga xamante ne moom it papam dafa màggoon ba ñu tuddee ko Zeynul Abidin ndax Zeynul Abidin mooy kiy taaral jaamu jaamukatu yàlla yi niki noonu kooku itam papam kenn du wax mooy kan mooy rayhaanat rasulullahi sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy Seydina Al Husayn radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom it baayam kenn du wax mooy kan mooy baabu madinatul ilm mooy Seydina Ali ibn Abi Talib maanaam kon ñii di waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom ñëpp ay sang lañ sang jóge ci ay sang noonu lañ toppantee ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi gane adduna cinquante sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Jaabir ibn Abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma te moom mooy Jaabir ibn Abdullah ibn Haram Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba radiyallahu ta'ala anhum muy Abu Abdullah aw ci li a siiw ci dàqantalam wala boog Abu Abdurrahman dañ koy wax tamit Abu Muhammad moom tamit waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam moom kon moom tamit waxoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu waxoon nañ ay mbiram radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne bokkoon na ci ñi euh, nga xam ne ay gone lañu woon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye tamit ci muksiruuna yi la bokkoon moom mi ngi gën a adduna euh, seizième année kon laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna soixante dix année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi solo mille cinq cent quarante hadith yoo xamante ne cinquante-huit yi ñoom ñooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima ñoom bokk nañ ko solo amma imam al-Bukhari wéetoo na ci vingt-six xadis imam Muslim wéetoo cent vingt-six xadis ci ay xadis sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala nee na kaana nekkoon na annabiyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yufrigu daan sotti ala ra'sihi ci kaw boppam salaasan ñetti yoon maanaam kon moom bu daan sangu da daan sotti ci bopp bi ñetti yoon la daan sotti ci bopp bi ndox maanaam kon ñu xamee ci ne ba tey comme li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ta euh, nose buntu bi mooy leeral gi nga xamante ne moom lay leeral ne maanaam daf koy sotti am amma ci suñu xadis euh, bi nii daf ko tënk am ma dina ko gën a leeral ci xadis bi insha allahu taala dinañ ko gën a leeral maanaam lii tënk la mujmal la waaye dina ñëw ci xadis bi nga xamante ne moom moo ci tegu ndax bii mooy deux cent cinquante cinquième bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina indiwaat jëmmi xadis bi ci deux cent cinquante sixième xadis bi imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro trois cent vingt huit ak trois cent vingt neuf imam euh, an-Nasa imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro quatre cent vingt six imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro cinq cent soixante-dix-sept imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko tamit lu bari kon dañuy gis ne ci waa kutubu sitta euh, imam at-Tirmidhi imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhima solo wuñ suñu xadis bi euh, xadis bi nag buñ ko xoolee dañuy gis ne euh, dafa nuru ne dafa wuuteeg xadis bu ñu jotoon a jàll bi nga xamante ne moom lañ ko laajoon waaye insha allahu taala dinañ xool di dinañu gis ne amaan na jëmmi xadis bi la ndax xadis euh, bi nga xamante ne moom la ñu jàlloon ci suñu jotaay bi weesu euh, moom dañuy gis ne euh, xaqiqatan dañ koo wuutale léeg-léeg ci suraaxi suraaxi dañ koo wuutale ak xadis bi mooy xadis numéro deux cent cinquante deux bi waaye bu ko xoolee dëgg-dëgg dinañ gis ne deux cent cinquante deux bi ak deux cent cinquante bi ak deux cent cinquante six bi jëmmi bi la waaye insha allahu taala dinañu indi wax ji nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana abu nu'aym te moom mooy al fadl ibn dukayn qaala nee na moom haddath moom waxoon nañ ne la imaam al buxaari moom solo na xadisam ñi ci def ñëpp dañoo solo ci intermédiaire ci moom qaala haddathana ma'mar ibn yahya ibn saam moom dañ koy gën dafa gën a siiwee ci yahya ma'mar ibn saam al kufi rahimahullahu ta'ala Euh, li ngir ne euh, am na tamit ñuy wax Muammar ibn Sam rahimahullahu taala mooy Ma'mar ibn Yahya ibn Sam ibn Musa ad-Dabbi al-Kufi rahimahullahu taala ku waaye bëriwul xadis yi nga xamante ne moom la solo imam Ibn Hibban rahimahullahu taala daf koo limaale ci taabii taabii rahmatullahi alayhi moom tamit ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala Abu Ja'far moom mooy Muhammad ibnu Ali bi mooy al-Baqir rahimahullah bi nga xamante ne moom moo euh, moom lañ doon wax mu ne qaala wax na qaala lii wax na ma Jaabir mooy ibnu Abdullah radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa ataani te dikkee na ma ibnu ammika sa doomu euh, baytax yu arridu muy gaaral euh, maanaam muy gaaral bil Hasan maanaam moom la doon gaaral fekk la mu doon wax mooy ka mu doon wax ci loola mooy alxasan ibnu muhammad ibnu alxanafiya nga xamante ne kon bu ne ko sa doomu bay tax la maanaam sa doomu bay taxu papa la ngir ne euh, maanaam muhammad ibnu alxanafiya moom doomu sayyidina ali la karamallahu wajha maanaam muhammad ibnu maanaam alxanafiya mooy yaayam euh, comme ni nga xam ne noonu lañ la ko waxe woon ne ginnaaw sayyidat fatima radiyallahu anha sayyidina ali karamallahu wajhahu dafa amaatoon yeneeni soxna mm-hmm. te soxna yooyu mu amoon am na ci Euh, am na ci fanweeri doom ak ñeent ak juróom-ñaar fanweeri doom ak juróom-ñaar kon euh, bokkul yu bokkut ak Seydina Hasan ak na Husayn ak Seydina Muhsin radiyallahu euh, ki nga xamante ne nag moom mooy Muhammad ki Ibnul Hanafiyya yi dafa gën a siiwee ci ñu naan ko Ibnul Hanafiyya maanaam ngir yaayam waaye Muhammad ibn Ali la karamallahu wajhahu maanaam kon moom mi nga xamante ne mooy Muhammad ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma moom euh, ak euh, al-Husayn ibn Ali ñoom ñoo bokk baay maanaam ñoom ñaar kon nga gis ne euh, al-Hasan doomu Muhammad la te Abu jafar bi nga xamante ne moom mooy Muhammad al-Baqir moom doomu Ali la muy doomu Husayn maanaam kon loolu moom moo tax bu nekk sa doomu baay tax maanaam sa doo maanaam ndax sa baay tax lañ ko wax waaye maamam la. maanaam bay taxu baayam la moom waaye daf koo wax ngir mu nekk xeetu waxen comme ni nga xamante ne nit ki noonu lay ànd ak sëtam daan di ñu koy wax mu naan ko sa doom ji de nangam fekk sa doom yi doom ji lu ko bëgg a wax maanaam loolu euh, moom mooy liini mu ne ko nag kaala mu ne ko kayfa ana naka alxuslu mu ne daf daf ma waxoon ne ko ne ma kayfa ana naka la alxuslu cangaay minal janaabati ci janaaba maanaam bu fekkente ne dama amee janaaba ana naka laay sangoo mm. fa qultu mu ne ko kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaxudu mm. daan jël salaasa salaasata akuffin ñetti ténk mm. maanaam ñetti ténk wa yufdi wa yu wa yufiiduha mu ko daan bëbbal ala ra'sihi ci boppam maanaam da daan def ñetti ténk waaye fii wax ji day mel ni benn ténk kese la daan tibb di sotti ci bopp bi alors que buñ ko xoolee ñaari tënk yi la daan tibbandoo sotti ko waaye daf ko tuddee rek benn tënk maanaam mais lim ci jublu woon moom mooy tënk yi ñaari tënk yi moom la daan jëlandoo sotti ko te loolu xadiis yi nga xamante ne ñoom ñooy yi weesu yi ñoom ñoo ko leeral comme xadiis sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne moom la ñu gis mu ne bu ko defee mu daal di koy sotti ci bopp bi mu ne fa euh, mu ne mu ne summa topp yufiidu mu daal di bëbbal ala sa'iri jasadihi ci li des lépp ci yaramam mm-hmm. maanaam ala ci kaw sa'iri li des lépp jasadihi ci yaramam ndax baatu sa'ir day tekki li des mm-hmm. day tekki tamit lépp maanaam kon fii sa'ir li des day tekki mm-hmm. mu daal di wax faqaala mu ne mu faqaala mu wax lii ñeel ma alxasan maanaam mooy alxasan ibnu muhammad ibnu alim ibnu abi talib moom radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne ma inni naka man kat rajulun góor laa waaja laa joo xam ne kasiiru shaari damaa bari karaw maanaam bari gi ma bari karaw vraiment man damaa bari karaw euh, fa qultu nee na mani ko kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam aksara gën a bari min ka ci yow shaara karaw yenente bi moo la gënoon a bari karaw kon euh, bu xoolee xadiis bi dañuy gis ne euh, dafa am lu lu muy lu muy leeral maanaam lu muy wax fii maanaam da bi mu naan karaw gi da moom euh, euh, maanaam dañ ci xamee ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne dañuy bëbb dañuy tibb nañuy sotti ñetti yoon mm-hmm. te buñ xësee ba sotti ñetti yoon ci bopp bi mm-hmm. li ci des rek moom mooy karaw gi jaar ci yar jaar ci li def ci yaram bi loolu rek moo ci des mm-hmm. bu boobaa ñu tàmbalee ndeyjoor yi comme ni nga xamante ne insha allahu taala dañ ko gën a gis comme li tamit li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci sayyidat ummu atiya radiyallahu anha te ñu gisoon ko biñ tollee ci kitaabul wudu bi mu naan ko ibda na bi mayaminiha wa bi arda'il wudu'i minha na ngeen tàmbalee ci ndeyjooram yi maanaam ak it ci cëri njàppam yi ci moom maanaam kon jàpp gi ñuy njëkk a jàpp ak tàmbali gi ñuy tàmbalee ci ndeyjoor yi dafa fekk ne ñoom ñooy bërëb yi gën a tedd mm-hmm. loolu moom moo tax waaye soo sottee lépp tamit baax na beneen masala bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne ñetti yoon lañ koy sotti léegi nag léegi insha allahu taala daañ ñëw ci laaj ne ñetti yoon lañ war a def lépp waaw wala déet loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi ci bunt bii di ñëw léegi moo tax duñu moo tax ñuy xaar ba foofa ñu daal di leeral ne ndekete ñetti yoon ñett ñett yu ñu war a sangoo ndekete dañ koy maanaam ndax ñett ñett la ñuy sangoo wala benn benn la ñuy sangoo mm-hmm. loolu tamit insha allahu taala daañ ko leeral waaye ci bopp bi moom ñetti yoon yooyu lañ koy def te fenn fu ñu ko sotti ñu ko sotti wax feneen maanaam kon ngir sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa nettali ne ni ñuy raxasee ñett yi moom mooy dañuy sotti ndeyjoor bi sotti ci càmmooñ bi sotti ci digg bi kon bu boobaa day daa di mel ni bopp bi benn yoon lañ ko def maanaam bu ñuy wax ñett tamit dañ koo tuddee ñett waaye bu ñu ko xoolaatee dëgg-dëgg dañuy gis ne benn la maanaam kon euh, waaye dañoo bëgg rek mbir mi set bokk na tamit ci liñ xamee moom bu ñetti ndox bu bu ndox mi doyee maanaam ngir lim ko tontu ne ko ba ndax ba mu ne ko sama karaw dafa bari daf koo yëgal rek ne ko ku la ku ku la ëppoon karaw te mooy yenente bi sallallahu alayhi wa moom moo daan am ñett moom lañ daan moo daan jëfandikoo noonu kon yow tamit loolu dana la doy maanaam ñu xamee ci ne kon bu fekkente ne ñett yi dana doy bu boobaa dañ ci daal di yem euh, dañu daal di tibb kon sotti beneen waaye nag bu fekkee doyul bu boobaa ci la ñuy sottiwaat ci la ñuy continuer ndax bu ñu naan dañuy sangoo saa ak yu mel noonu li muy tekki tekkiwul ne saa ci nga yem waaye li muy tekki mooy su la doyee nga yam ci loolu mooy li ràññeeku te moo dëppoo ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye am maa su fekkente ne loola rek loolu du nekk loo xamante ne lu maanaam lii ràññeeku moom mooy mu set maanaam kon lu set gi lu matale gi moom lañuy jiital ci kaw niiwal ndox mi ak di économiser ndox mi euh, loolu bokk na tamit liñ ci xamee moom mooy ne ndox maanaam di ko néewal dafa bokk ci jaamu yàlla maanaam nen ci sa biir jaamu yàlla yi da ngaa war di néewal ndox mi te du loo xamante ne euh, lu lu euh, du du du du du du lu du du lu non renouvelable du du ndox maanaam en fait non renouvelable la te day manqué hmm. voilà ndox day manqué ba ci. Euh, comme niñ koy gise léeg-léeg bu sécheresse bi ñëwee nga gis ay dëkk yu mag wala yenn dëkk yi comme wala yenn dëkk yu mag yi comme Paris Lyon et cetera nga gis euh, ñu naan ah gars yi nag léegi dañuy tere même pelouse stade bi ak li ñuy bëgg bëgg foo caaxaan pelouse yi bu ko kenn ko kenn ndax ndox amut maanaam ak yu mel noonu kon ñu xam ne euh, lu nit nit maanaam lu nit ñi bëri bëri bëri bëri doole tamit ndox moom dañ koo war di di di di di économie bi maanaam te loolu dafa bokk ci jaamu yàlla yi euh, loolu moom moo tax imam sayyidina Jaabir radiyallahu anhu ne ko loolu nag doyoon na ku la gën maanaam te ñu xam bokk na ci liñ ci xam ne mooy ñoom li ñuy sàmmonte ak ni ci bi sallallahu alayhi wasallam nii la daan def daa ñu wax rek ndax farata la wala sunna la wala lan la déedéet yenente bi sallallahu alayhi wasallam nii la daan def kon loolu la ñuy def boo yow demal nga def loolu te bul fi nekk di pour polémiquer mm-hmm. demal nga defi ji loolu mm-hmm. bul fi nekk naan waaw su fekkee ndax lii ndax la defal loolu comme lii mu lii Seydina euh, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu maa waxoon waaja mm-hmm. bam naan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fóon euh, ba dafa dafa fóon xajarul euh, aswad mu ne ko waaw mais imaginer bu fekkente ne dama nekkoon ci Euh, mbooloo mi bu xatee mu ne ko yeneen bi saa sam daf koo fóon demal nga fóon ko waaw mais imagineel su fekkee muy wax imaginer mu ne ko imagineel imagineel boo nekkoon ci biddiw yi sax dama naan la yeneen bi saa sam dafa fóonoon xeer bi demal nga fóon ko mu jeex voilà parce que amul leneen lu ñu fi wax ànd ak ne loolu du du maanaam noonu mu ko waxe du farata mais yeneen bi lii la def sallallahu alayhi wa sallam comme li alquran wax fal yaxdari alladhina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuuteeg sunnaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam nañu mooy di ko balaa fitna di leen dal wala mbugal mu metti moo tax Seydina Abubakar as na amul benn na bu ma dégg lu dul damay gaaw dem jëfe ji ko ndax damay ragal fitna dal ma loolu moom mooy doxalinu moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum daanuñu négocier ak loolu euh, loolu nag te na nag mooy lépp luy wax ak jëf yeneen lépp lu mu saxal mais ci zahir ak ci baatin lépp ci sunna la dugg maanaam amul naan lii sunna la lii nag baatin la déedéet maanaam baatin bu wéree day dëppook sunna zahir bu wuuteeg sunna zahir dootul baatin te dootul sunna te lu dul sunna sunna la gën surtout dégg nga bunna del sunna lu dul sunna bon na lu bon bul ca jëm waaw mooy li suñu xaar di waxoon rajo euh, Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhuma dégg nga kon nag euh, loolu moom euh, lay wane beneen bi ci des moom mooy ku mën a nekk sa kanam sunna moo ko ëpp doole mm-hmm. te ndax kii ci waa kër yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam bi mu nee man lii doyuma daf ni ko ku la gën ëpp la karaw kooku la moom moom la daan lii moom la daan dal moom nii la daan def mm-hmm. maanaam léegi nag mu des ndax xadiis bii mooy jëmmi xadiis bële waaw wala def Euh, ñu bari ci suraax yi dañuy wuutale xadiis yi ngir dañuy wax ne euh, fële dafa laajte ana fii dafa laajte naka lañuy ñuy sangoo fële dafa laajoon ana ñaata mooy doy pour ñu mën a sangoo waaye dëgg-dëgg xaqiiqatan bu ñu ko xoolee dañuy gis ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu jëmmi xew-xew la nettaliwaat bu ko xoolee dëgg-dëgg dinañ gis ne euh, fii nii ñaari xadiis yi du ñu benn ci jotaay ngir ne fee dafa ñëw ne ko sa mbokk de sa frère bi de waxoon na ma lii maanaam sa doomu bay tax bi waxoon na ma di waaye xew-xew boobu bu ñu xoolee ci hadith numéro deux cent cinquante deux bi moom Seydina Abu Ja'far Muhammad euh, al-Baqir radiyallahu anhu da ko fekke woon maanaam loolu mu nekkoon kon beneen xew-xew ci loolu ñaari hadith yi wuute nañu ci wax fànn googu waaye bu ñu xoolee dëgg-dëgg xew-xew bi benn la bokk na ci li nga xamante ne moo tax ñu ne xew-xew bi benn la mooy ne euh, ne xew-xew bi yanuwul maanaam mu xew ñaari yoon maanaam mu wax ko ko fële ba pare ba pare ñu wëlbatikuwaat ñu ñu tasewaat beneen yoon mu laajaat ko la même chose loolu yanuwul maana moo tax xew-xew bi bi ko bi ko sayyid al euh, euh, Hasan euh, ibn Muhammad bi wax radiyallahu ta'ala anhu maanaam bi lii mu ko wax ni loolu benn xew-xew la waaw ba pare yanuwul maana nam ko tontoo noonu ñu dellu siwaat beneen yoon mu di ko laajaat naan ko ndax mm-hmm. euh, ndax sa lii nangam lii du ma doyaat ah. mm-hmm. ba pare jëmmi mu gaaral ko jëmmi mbir mi ne du ma doy mm-hmm. waaye nag sayyidna Jaabir radiyallahu anhu amaan na daf ko koo nettaliwaat ngir waxaat ne ko euh, sa sa sa sa sa sa mbokk moomu lii mu ma waxoon moo tax ma tontu ko lii moom dafa koo nettaliwaat ngir gën koo yee ci masala boobu mm. ngir gën koo leeralal masala boobu mm. ngir gën koo waxaat masala boobu waaye sinon moom fekke woon na ko ci hadith deux cent cinquante deux bi mooy preuve bi wane fekke woon mm. beneen bi ci def moom mooy ne euh, hadith bi euh, beneen beneen bi ci des moom mooy day day day wane ne euh, Seydina Abu Jaafar radiyallahu anhu daf daan seeti ji lu bari Seydina Jaabir ibn Abdullah mm-hmm. radiyallahu anhu tax nga gis ne euh, dañ dañ fa daan def dañ faa njëkkoon a dem ànd mm-hmm. ba ñu ba ñu ba ñu demee toog ci mbooloo la woon bii paa dafa dem moom kese Seydina Jaabir radiyallahu anhu fàttaliwaat ko xew-xew booba mm-hmm. waaye xew-xew bi moom benn la mm-hmm. ci kaw loolu xadis bi boo ko xoolee ci jëmmi xew-xew bi dañu gis ne même xadis bi la suñ ko xoolee ci jëmmi nettali ji dañu gis ne ñaari xadis yu wuute la moo voilà taxrij boobu moom lañu euh, maanaam moom mooy kon jëmmi xadis bi nga xamante ne moom lañu ñu weesu wallahu taala alam mu ne baabul ghusli marratan wahida baabu buntu al ghusli cangaay marratan waa marratan aw yoon wahidatan bay benn kefe maanaam fii imam al Bukhari rahimahullahu taala dafay wax ne dafay leeral ne cangaayal farata benn yoon lañ koy def maanaam Euh, boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim wuute nañ ci waaye fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu Maliki yi rahmatullah alayhim di wane ni kon nag cangaayal farata moom benn yoon dong la maanaam kenn ndax alquran dafa ne dafa ne wa in kuntum junuban fattaharu su fekkente ne da ngeen a amee janaaba na ngeen laabal maanaam na ngeen laabal seen yaram yëpp ba mu set maanaam lépp set maanaam bu boobaa kon ñu xam ne yaram bi yëpp la mu ne ah, qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Muusaa te moom mooy Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqari ah, al-Haafiz at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala dàqantaam nekkoon Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna ci weeru rajab 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ak imam Abu Dawud ak ñoo soloo moom directement ñi ci def ñëpp dañoo soloo ci moom mu am ko xam te ne dafa dox seen diggante mu ne qaala nee na haddathana Abdul Wahid te moom mooy Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Bisr dañuy wax tamit Abu Ubayda al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna cent seizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay xadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne kooku mu ne moom tam moom nag bokk na ci mooy waa mooy basara la jànge maanaam dem moom basara la jànge anil mu jànge ci mu jëlee solo ci al-A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullahu ta'ala comme waxoon nañ ko dàqantaram nekkoon Abu Muhammad mooy al-A'mash te cosaanam nekkoon Tabaristaan euh, mu nekkoon koo xamante ne dafa mujjoon na silmaxa moo tax ñu ko al-A'ma moom mu ngi gane àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi nekkoon nitu yàlla bu mag nekkoon koo xam ne jaamukatu yàlla bu mag a mag la comme ni nga xam ne loolu lañ ko gise woon mm-hmm. ah, an Salim ibn eh, Abil Jaad te moom mooy Salim eh, ibn Abil Jaad eh, mooy Salim ibn Rafi' al-Ghatafani mm-hmm. al-Ashja'i rahimahullahu taala moom itam waa Kuufa la rahimahullahu taala comme Amash ni mu nekkee waa Kuufa mm-hmm. maanaam ñi ci kaw kon waa Basra lañ mooy Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki Euh, ak euh, Abdul Wahid euh, amma al Amash ak Salim ibn Abil Ja'd ñoom waa Kufa lañu moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Kurayb bu waxoon nañ ko tamit mooy mawla ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mooy Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi mooy ki nga xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moo ko goran mooy Abu Rushdin al moom it nekkoon na Kufa euh, benn jamono waaye Madinatul Munawwara la moom moo fa la gënoon a nekk mi ngi génn àdduna maam ñu ngi koy dutee Abu Rushdin ngir doomam ji tudd Rushdin moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta te amul ci kutubu sitta keneen ku tudd ku rëy bu ku dul moom mu ne an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf euh, al-qurashi al-hashimi radiyallahu ta'ala anhu dàqantam nekkoon abul abbas moom bu madinatul munawwara naka noon dugg na kuufa nekkoon na kilifa ci kuufa maanaam kon buñ xoolee dañu gis ne waa Basra ñaari waa Basra lañ ak waa Kufa wala boog ñu ne waa Basra après waa Kufa après waa Madina mooy Kurayb ak Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ah, anhuma ah, moom mi ngi gane adduna ñetti at laata ak gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy dàkkantele alxebr muy xabrul umma wa turjuma wa turjumaanul qur'aan mm. nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa moo ko ñaanaloon ñaan googu rëy googa moom nag am na mille six cent soixante xadiis yoo xamante ne moom lañ ko solo jële mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari saxiix yi am na ci soixante-quinze yoo xam ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari y wéetoo ci cent vingt imaamu Muslim wéetoo ci juróom-ñeent muy neuf xadiis kese wallif imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatullahi ala al-jami' mu ne annahu qaala nee na qaalat wax na ma Maymuna te moom mooy bintul Haaris al-Hilaali radiyallahu ta'ala anha muy sayyidatu Maymuna euh, nga xamante ne moom mooy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko takkoon ci juróom-ñaareel bi ci umratul qadaa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha bokkoon ci saxaaba yu kawe yi bokkoon ci borom gënal yu mag yi solo ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, lu tolloog fukki xadis ak ñett mu am juróom-ñaar yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci saxiix yi nekk muttafaqun alayhi imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo ci benn imam Muslim wéetoo ci juróom moom euh, nga te ne kon moom tamit ay té xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne wadaatu teg naa li nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma an ak ndox lil muslim ngir cangaay loolu tamit day wane ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, soxnaam yi maanaam ñoom dañ ko daan dañ dañ ko daan toppatoo dañ ko daan liggéeyal maanaam ngir ne ñoom ñoo ko daan utali ndox di ko ko tegal maanaam duñ ko wax ne ko ah waaye yow boo bëggee sangu te nga dem déeli sa bopp ndox déedéet ñoo ko daan waajalal comme ni nga ne noonu la sayyidat Aisha wax radiyallahu ta'ala anha daan nañ ko waajalalal ndoxam maanaam bu daan tëdd sax dañ ko daan waajalalal ndoxam waajalalal ko soccam ah euh, et cetera waajal maanaam ñoo koy waajalal daal li nga xam ne moom moom lay soxla bu yeewoo voilà loolu tamit day wane maanaam jigéen ñi toppatoo gi nga xam ne moom lañu ñu war a toppatoo tamit seen borom kër yi ci kër gi loolu te soxna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa dañoo takkoo woon ak loola te daanuñu ko jàmbat itam mu ne fa mu daal di raxas yadayhi loxo mi marratayni ñaari yoon ñaari yoon aw salaasan wala ñetti yoon euh, euh, kon euh, sikki gii nga xamante ne Euh, moom la sikki sàkka ci al amash la jóge mm-hmm. rahimahullahu taala mm-hmm. euh, comme ni nga xam te insha voilà maanaam ci euh, al amash la jóge rahimahullahu taala waaye jógewul ci sayyidat Maymuna radiyallahu taala comme ni ko al-Kirmani rahimahullahu taala ci waxe mu ne kon maanaam waaye li nga xamante ne moom mooy li mu daan def mooy ñetti yoon la ka daan raxas comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci ci ñu ci yu njëkkee ne danaan raxas na loxoom ñetti yoon ñetti raxas yooyu tamit waxoon nañ ko te waxoon nañu xegma bi mu ne summa topp afraga mu daal di sotti ala shimalihi ci càmmooñam maanaam nga gis ne mu sotti ci càmmooñam fa ghasala mu daal di raxas mazakirahu maanaam ay euh, ay ay cëri góor góoram maanaam mu raxas kon mazakirahu ay cëri góoram maanaam moom mooy euh, cër euh, maanaam ngir maanaam euh, zakar bi ak li nga xam ne moom mooy nekk ci wetam maanaam muy cëri ngóor yi ñoom ñëpp la raxasandoo maanaam loolu dañ ciy xamee ni kon bu ñuy sangu farata bu ñu raxasee loxo yi ñetti yoon ba noppi bu ñuy raxas li nga xamante ne moom mooy pëy gi comme niñ ko gisee woon ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ne dañuy raxas pëy gi waaye dañuy raxas tamit li nga xamante ne moom moo takk ci nit ki loolu kon ñu gis ne lépp la ñuy raxasandoo du ñu raxas rek zakar bi kese mais pëy maanaam lépp li nga xamante ne moom mooy li koy wër-wërloo moom la ñuy raxas <coughs> waaye tamit ci kanam rek la ñuy raxas ci ginnaaw jarut ñu ñu koy ci jamono jooju waaye boo ko raxasee itam maanaam da koy boole rek ci yéene waale ci cangaayal farata gi léegi <coughs> mu ne loolu la kon ñu gis ne tamit fii beneen mbir bi nga xam ne moom lañ ci jànge moom mooy ne bu ñuy raxas pëy maanaam càmmooñ la ñuy jëfandikoo waaye bu ñu jëfandikoo ndeyjoor loolu tamit mu nekk beneen jàngale beneen bi ci def moom mooy ne zakar yi kenn du ko téye ndeyjoor waaye càmmooñ lañ koy téye te loolu moom la wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu la def suma topp bokk na ci tamit liñ ci xamee moom mooy ne ñoo doon sangoondoo ndax lii du ko xam mënu koo xam lu dul ñu ñu doon sangoondoo mm-hmm. loolu loolu moom yaakaar naa ne jarul ñu koy développer lu bari mu ne su ma topp masaxa mu mu mu mu pompe mu mu mu pompe mu xoos yadahoo loxoom bil ardi ci suuf si gis ne kon tamit suuf si la xoos la xoos ak loxoom maanaam laal ko ak loxo ngir maanaam takk-takk bi ak li nga xamante ne moom mooy euh, man yu bi xet gi ak yu mel noonu dañ maanaam loolu moo tax mu xoos mu mu daal di jël loxoom xoos ko ci suuf si nii ah, bu ko defee mu ne suma mu raxas ko da mu ne maanaam loolu dañ ciy dégg gin da ko xoos ginnaaw bi mu raxas ko suma topp madd madda mu gallax ndi ko wastan sàqa mu sarax ndi ko maanaam ñu déggee ci tamit ne faw day fiiru ndax sarax ndi ko su ko defee bu bàyyee ndox mi dem loolu yan wut maanaam yanu maanaam mooy da ci boole fiiru mu ne wa mu daal di raxas tamit wajhahu xar kanam xar kanamam wa yadayhi ak loxoom yi maanaam nga gis ne kon ba léegi mi ngi ci côté njàpp yi maanaam dafa jiital li nga xamante ne moom mooy cëri njàpp la mu topp nag afaaba mu daal di bëbbal ala jasadi yi ci kaw yaramam lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bii ci bunt bii nga xam ne mooy ne rax cangaayal farata benn yoon lañ koy def maanaam doo raxas maanaam ngir lan mu ndax ndax ni topp dañuy bëbbal rek ndox mi ci kaw yaram bi yëpp maanaam waxul ne daf koo def defaat ko defaat ko déedéet benn yoon rek lañ koy def waaye loolu moom mooy mazhabu maliki rahmatullah alayhi mooy ñoom dañoo jàpp ne loolu mooy li ràññeeku te soppuñu ngay def ñetti yoon am amma bopp bi buñ ko xoolee comme niñ ko waxee mboolem xadiis yi ñëw maanaam boo xoolee niñ ko tekkantele moom mooy bu ko defee ñetti yoon yi nga xam ne day jël sotti ci ndeyjoor bi jëlaat beneen ndox sottiwaat ci càmmoñ bi jëlaat beneen ndox sottiwaat ci diggu bopp bi maanaam loolu ngir mu mën a set la waaye buñ ko xoolee ba xoolaat ko benn raxas la bu boobaa tamit leneen yi ci def yëpp benn yoon lañ koy def te bu fekkente ne maanaam loolu moom mooy kon euh, te comme ni ko alxuraan waxee fattaharu ak euh, faxtasilu ah, maanaam na ngeen sangu kon ñu gis ne kon benn yoon boobu moom mooy lii ràññeeku lool moo tax moo moo tax sax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi te xadis bi dalil bu dëgër la ci loolu hmm. am na ñi nga xam ne ñooy jumhur te mooy xanafiye yi ak shafi'iye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo sopp ñett gi maanaam ñoom ñett ñett yi dañ koo sopp voilà ngir ne dañoo jàpp ne bu fekkente ne dam maanaam ñoom lu ñu def ci ci cëru sangaaru farata rek ñett yoon ñu def ko moo gën ndax dañ koo xiyaasee ci ngir ne jàpp mi ngi nii moo gën a woyof kon bu boobaa ñu woyofaloon ko moo gën a ràññeeku te ànd ak loolu yëpp ñetti yoon lañ koy def kon nag cangaayal farata tamit ñetti yoon lañ koy def ngir tamit xadiis yeneen yi ci def dañoo wax ne da daan jël tenk bi def ko bopp bi ñetti yoon waaye buñ gisee waaye ñoom foofu li leen Maliki di wax rahmatullah mooy dañ naa leen ah xadiis su sayyidat Aisha bi radiyallahu anha pourtant moom day wax ñetti yoon de waaye ñetti yoon yooyu moom loolu mujjumal la dafa am lu loo xam ne mu bayyan la moo ko leeral mooy ne nii lañ koy defee mm-hmm. kon bu boobaa ñetti yoon yooyu du nekk li nga xamante ne moom mooy ñetti yoon yooyu du ñu farata mm-hmm. maanaam du ñett mooy farata waaye bi mooy waaye jëmmi ji jëmmi mbir mi benn la mm-hmm. loolu mooy beneen bi ci def beneen bi nga xamante ne moom moo ci def tamit moom mooy ne euh, suñ ko defee itam ñoom ñu ne dañoo dañoo sotti dañu jël ndox ndox euh, euh, euh, maanaam maalikee rahmatullah dañu leen di wax tamit ne leen le fait ñu sotti ko ñetti yoon mu nekk lépp benn loolu moo maanaam ñu sotteeku seen yaram bi yëpp mooy wane ni lépp benn yoon dong kon lañ koy def te xadis bi leer na ci nañ te tiit yeneen xadis yëpp daf ni noonu lay def moo tax mu ne summa topp afaada mu daal di bëbbal ala jasadihi ci yaramam summa topp tahawwala mu daal di toxu min makaani yi ci bërëbam fa xasala mu daal di raxas xadamay yi tànkam yi lii tamit benn yoon la koy rax def maanaam nga gis ne te loolu bii xadis boo ko xoolee jëmmi wax ji mooy rek jëmmi xadis yi nga xamante ne euh, moom la ñu euh, jotoon gis euh, te gisoon nañ ko ci xaj ca ci ci gisoon nañ ko ci bunt yi jëkk yi ci maanaam mooy xadis yaakaar naa numéro deux cent cinquante wala deux cent quarante neuf deux cent quarante neuf gisoon nañ ko fa mm-hmm. maanaam jëmmi xadis boobu boo ko xoolee mooy xam xadis bi mm-hmm. te euh, sauf bii am na lu ci yokku mm-hmm. maanaam ay précision yu ci yokku loolu rek la waaye buñ ko xoolee euh, euh, daanaka jëmmi xadis bi la waaye nag comme précision yi ni mu ci yokkoo nii ak leeral yi moo tax tamit bu boobaa dañ koy limaale mu nekk beneen xadis boo tax xadis bi dañuy wax ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waat na ko xadis numéro deux cent cinquante neuf xadis numéro deux cent soixante xadis numéro deux cent soixante cinq xadis numéro deux cent soixante six xadis numéro deux cent soixante quatorze xadis numéro deux cent soixante six ak xadis numéro deux cent quatre vingt et un imaamu Muslim rahimahullahu taala moom indi na ko xadis numéro trois cent dix-sept imam Abu Dawud xadis numéro deux cent quarante cinq imam at-Tirmidhi xadis numéro cent trois imam an-Nasa'i xadis numéro deux cent cinquante trois quatre cent dix-neuf ak quatre cent vingt-huit imam ibn Maaja xadis numéro cinq cent soixante-treize imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro vingt-six mille sept cent quatre-vingt-dix-huit vingt-six mille huit cent quarante-trois ak vingt-six mille huit cent cinquante-six kon ñu gis ne waa kutubu sitta ñoom ñëpp solowaat nañ xadis bi rahmatullahi ala jamii mu ne baabu man bada'a bil xilaabi aw at-tiibi inda al-ghusli baabu buntu man ki nga xamante ne bada'a moom moo tàmbalee bil xilaabi ci Euh, euh, ci rat maanaam euh, ndabal ratt mm-hmm. ndax alxilaab moom mooy ndab li nga xamante ne bu ñu rattee bu ñuy ratt gëléem ndab li nga xamante ne buñ ko mooy këll rek leget bi nga xamante ne boo ko bu ñu rattee gëléem day fees maanaam day mën a feesal rat gëléem gi loolu moom mooy alxilaab mm-hmm. maanaam day mën a fee day mën a feesal ndab loola aw wala boog ak tii bi moom mooy gët gëtt mooy parfum indal ghusli faf cangaay la mm-hmm. maanaam fii nag wax jii dafa dafa dafa lënt ci mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu moom moo tax mu am mbooloo ci borom xam-xam yi ñoo xamante ne dañoo wuute ñi nga xamante ne loolu la ñu ko gisee ci mm-hmm. ana lan la ratt bi maanaam ndab loolu di amee eh, rapport ak eh, ak parfum bi ba mm-hmm. pare ñu war koo jëfandikoo laataa ñuy sangu cangaayal farata loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mbir mi lënt ci ñoom am nag ñoo xamante ne ku mel ni imaam al ismaili rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne imaam al buxaari rahimahullah dafa juum ci sens xilaab moom dafa jàpp ne xilaab li muy tekki mooy gëtt la maanaam loolu moom moo tax moom mu jàpp ne ah imaam al buxaari daal dëgg-dëgg vraiment fii moom euh, juum na ci xilaab daal euh, am am ñi nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne imaam al buxaari rahimahullahu taala Euh, dafa comme euh, euh, maanaam dafa juum dafa dafa juum ci maanaam dafa dafa tas xef maanaam jilaab la maanaam jilaab la la bind waaye du woon xilaab waaye ni ñu toxalee mbir mi moom ñoom ñoo ñi toxal saxee bi ñoom ñoo ko toxalee mu nekk al jilaab au lieu mu nekk al xilaab te moom mooy li nga xamante ne moom la ku mel ni imaam al azhuri rahimahullahu taala wax Euh, te moom mooy lan moom mooy dafa jàpp ne euh, xilaat maanaam jilaat moom mooy lu mel ne zaafaraan la mhm. safran comme safran la ci làkk perse yi moo tax moom mu tuddee ko noonu te loolu ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat Aisha radiyallahu anha daf doon wax ne bi yenent bi sallallahu alayhi doon dem umra maanaam moom moo ko waajala loon parfum bi nga xam ne moom la ko defoon ba bi mu sangoo ba pare ngir war a armal sax gis terewul gis na jeexitalu euh, parfum bi mu ko defaloon maanaam kon mu ne kon nag comme que jeexital bi ni mu mel noonu ni mu joonee noonu kon nag baat bi jilaab la waroon a doon waaye loolu tamit defe naa dëgër ni imam al-Bukhari rahimahullah li mu nam ci wax ji du jilaab xilaab la ngir xadiis bi mu indi ci biir am na jëmmi baat bi kon dañuy xam ne du tax maanaam du am njuumte mm-hmm. ña ña ci ci ni ñu tombee mbir yi ñetteel wax ji mooy ku mel ne imam al-Muhaddib at-Tabari rahimahullah ak ñu mel ni ñoom ñoom la ñu wax nag ñoom loolu mooy li gën a dëggu insha allahu taala mooy ne ndab la rek maanaam mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah daf doon wax ne bu ñuy sangu farata maanaam nga waajal ndab li nga xamante ne moom nga koy sangoo nga waajal ko teg ko loolu rek ci jëmmi boppam ab jaamu yàlla la bu tegu maanaam loolu rek ci jëmmi boppam maanaam nga ne ah man de maa ngi fas yéenee sangu ji loolu ngay jóg yéene boobu ngay jóg waajal mboolem circonstance yi nga xam ne ñoom ñoo fi war a ne loolu dafa baax beneen bi ci des moom mooy nga dindil ci yow lépp loo xamante ne lu tilim la ba nga xamante ne ba sax boo defee parfum après nga xam ne boo sangoo sax parfum bi xet geeg yooyu mën naa continuer di des ci yow ak yu mel noonu loolu tamit lu ràññeeku la maanaam mbir la moo xamante ne na la même bu dee nit ñi dootuñu ko jëfandikoo même bu dee nit ñi dañ koo bàyyeetul xel même bu dee nit ñi dootuñu ko defati maanaam wala boog xamuñu ko loolu moom moo indi affaire bi nekk problème mais loolu sunna la boo xam ne nit ñi dañ koo gàddaay imam al-Bukhari rahimahullahu taala nag bëgg indiwaat mbir moom di leeral mbir mi ne nañuy waajal suñu cangaayal farata maanaam ñu jàppe ko comme jaamu yàlla bu mag a mag a ngir ne moom ci jëmmi boppam jaamu yàlla bu mag a mag la maanaam te tamit dañ ko war a waajalal loolu ab insha allah mooy lii lii lii mooy mbir mi mais kon ñu waajalal euh, mbir mi maanaam boo xoolee seen wax en tout cas buñ ko waxee wut nii ñu ko waxee tamit maanaam wax bi ci lii la jëm ci lii ñu wax nii ci la jëm voilà maanaam wala bokk loolu lay euh, loolu lay lay cëlay loolu lay loolu mooy finalité bi mm-hmm. maanaam kon ñu waajal mbir mi te yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan waajalal li nga xamante ne moom mooy euh, ndap yi moom la daan waajalal circonstance yi nga xamante ne moom la daan sangoo cangaayal farata mm-hmm. niki noonu parfum bi def ko ci moment bi même avant ngay sangu nga parfumé wu loolu tamit mbir la moo xam te ne sunna la donte subhaanallah imam al-Bukhari tudd fi wàllu parfum ci xadis bi mu indi waaye tudd ko waaye dafa leeralaale ne ci ni ñuy waajale loolu bokk na ci mooy nga dindi lépp loo xamante ne tilim tilim la nga dindi lépp loo xamante ne euh, taq-taq la ba ci place bi nga war a sangoo ba ci place bi nga xam ne moom ngay sangoo sax lépp loo xamante ne lu ci euh, lu ci sànq la wala lu ci tilim la wala lu ci sobewu la nga dindi ko su ko defee nga mën a sangu maanaam loolu euh, waaye loolu tamit maanaam dañ koy def rek ci anam bu jaadu daal maanaam tekkiwul ne voilà da ngay tout le temps da ngay leen kali place raxas non non maanaam da ngay dindi rek li nga xam ne moo mën a nekk sobe ci bërëb bi wala yu mel noonu waajal ndab li te it ndab li war a nekk ndab loo xamante ne lu lu lu matale la lu baax la lu lu lu lu doy la ngir mën a sangu waaye tamit nga daal nekk tamit maanaam nga nga nga euh, parfum bi nga def ko ci booy sangu loolu itam maanaam sunna la mm-hmm. imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam loolu la jublu ci xadis ci euh, buntu bi inshaa allahu taala mu qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn al te moom mooy euh, Muhammad ibn al ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi rahimahullahu taala dakantalam nekkoon Abu Musa al-Basri ñu gënoon a siiwee ci az-Zamin mu gënoon mu siiwee ci kunyaam ak ci turam maanaam mooy Abu Musa ak Muhammad ibn al-Musanna rahimahullahu ta'ala moom waxoon nañ ko gisoon nañ ko moom ak Muhammad ibn Bashar ñoom ka fara say rihaan lañ mel mu ñoom mi ngi génn àdduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam moom waxoon nañu màggaayam rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na xaddathana abu aasim abu aasim bii nii moom mooy ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak ash-Shaybaani aywa maanaam moom ad-Dahhaak la tudd maamam tudd ad-Dahhaak maami maamam ad-Dahhaak la tudd maanaam mooy Abu Aasim an-Nabiil al-Basri rahimahullahu ta'aala dañ koy wax an-Nabiil mooy mu nekk titre am man an-Nabiil mooy ku ku tedd ki ba màgg lool mooy an-Nabiil baatu noble mooy Nabiil maanaam lu tax mu parce que benn bés imam Shu'ba rahimahullahu taala dafa ñëw ne euh, dañu man dootuma dinaa toog weer xëy na daa am lu taalibe yi defoon rek mu te danaa toog weer dootuma leen jàngal xadiis weer dootuma leen jàngal xadiis maanaam ngir fini leen euh, imam Abu Asim bi rahimahullah daa di ñëw sukk ci kanamam ne ko sama jaam bi al Attar moom laay goreel ngir mu mën a nekk yow yow euh, sa sa sa ngiñ gi ngi giñ maanaam ngir mu kafaara ko moom laa bëgg mu nga gor moom dama la koy jox nga goreel ko ngir ngiñ loolu deñ bu ko defee nga jàngal ñu xadis maanaam euh, loolu yiimoon ko nag moo tax mu tuddewoon ko ak daxaak moom ñu ñu tuddewoon ko an nabil voilà rahimahullahu taala maanaam euh, moom nag bokk na ci jaamukatu yàlla yu mag yi mi gane adduna cent vingt et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, rahimahullahu taala bokk na ci ngëneelam yu mag yi euh, moom mooy imaam sëriñu imaam al-Bukhari bu mag bi maanaam imaam al-Bukhari rahimahullahu moom mooy sëriñum di gën a mag ci sëriñum bi moom la njëkk a taseel ci sëriñ ci ñu euh, ngi génn adduna ci deux cent douzième année maanaam imaam al-Bukhari nee na deux cent douzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la génn adduna moom ad-Dahhak waaye am na mooy Abu Asim rahimahullah waaye am na ñu ne deux cent quatorzième année moom lañu nootal rahmatullah alayhi imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu taala moom nee na moom ku mokkaloon la lu ëpp junni lu war a tolloog junni xadis te bokk na ba pare maanaam daf dafa bari woon dafa nekkoon koo xamante ne dafa neexoon deret itam loolu tamit bokk na ci ci ay mbiram moo tax ku yéemoon Yaxya ibn Ma'in la rahimahullahu taala daf doon wax ne kii moom ku ku ku màgg màgg la woon rahimahullah daf doon wax naan wu Abu Aasim kay ku màgg la ku mel ni moom jafe naa gis rahimahullahu taala moo tax moom ad-Dahhak ibn Makhlad ash-Shaybani rahimahullah rahimahullahu taala Euh, moom xadiisam yi imam al-Bukhari rek moo ko solo maanaam euh, ñeneen ñi ci def euh, solowuñ ay xadiisam maanaam directement voilà imaamu Muslim rahimahullahu taala solo na ko ci ci ci muslim ci ci ci muqaddimam imam Muslim rahimahullahu taala solo na ay xadiisam ci muqaddimam imam Abu Dawuda ak imam at-Tirmidhi euh, rahimahullahu taala ñoom solo nañ ko maanaam ci ci bu ci ak intermédiaire voilà amma imam an imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ñoom solo wuñ ay xadiisam rahimahullahu taala mu ne an Hanzala mooy Hanzala ibn Abi Sufyan euh, al aswad mu ibn Abdurrahman ibn Safwan ibn Umayyah al-Qurashi rahimahullahu taala Euh, moom mi ngi génn adduna cent cinquante et unième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit waa Makka la woon mm-hmm. euh, rahimahullahu moom waa Makka la mu ne te moom mooy al-Qaasim ibn Muhammad mooy euh, ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu maanaam moom Euh, ci waa kër Seydina Aboubacar lu bokk ndax euh, Muhammad ibn Aboubacar bi nga xam ne mi ngi gane àdduna ci at bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne adduna moom mooy baayam mm. al-Qasim ibn Muhammad nag bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy al-fuqaha as-sab'a mm. waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu nga xamante ne juróom-ñaari boo xam moom mooy al-Qasim ibn Muhammad moom ci ci la bokkoon moom al-imam euh, imaam eh, eh, az-Zahabi rahimahullahu taala daf ni moom bokk na ci kenn ci ponkal yu mag yi ba noppi ne xadisam moo gën a maanaam ci ñi gën a kawe ci xadis ci la bokk rahimahullahu taala ba pare nekkoon tamit moo imaamu Maalik ne kaana al-Qaasim min fuqahaa haadihi al-umma al-Qaasim ibn Muhammad bi ci faqi fuqahaa bii xeet ci la bokk mm-hmm. ba pare daal di wax ne kaana al-Qaasim rajulan aaqilan wa kaana ibnuhu yuhaddisu anhu anna az-zunuba laahiqatun bi ahliha maanaam ne uh, al imaam imaam Maalik rahimahullah nee na al-Qaasim ibnu Muhammad bi dafa nekkoon koo xamante ne ku ku xel boroom xel mu rëy rëy la te doomam daf doon nettali di jëlee ci moom ne bàkkaar yi kat dañuy jote ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ña ko doon def maanaam dañuy dañuy dabaatal maanaam liñ naan uh, liñ naan kii jikko liñ naan kii il est rattrapé par son passé maanaam loolu la. maanaam loolu luy am la loolu xaqiqa la al imam ibnu Uyayna nee na kaana a'lamu an-naasi bi xadiisi Aisha salaasa al-Qaasim ibnu Muhammad wa Urwata ibnu Zubayr wa Amrata ibnu Abdurrahman ñett ñi ñoo gënoon a xam xadiis sayyidat Aisha radiyallahu anha mooy al-Qaasim ibnu Muhammad ak Urwata ibnu Zubayr ak ak ak ak ak ak Amrata ibn bint Abdurrahman maanaam ñaar ñu góor ñi ñoom ñaar ñëpp waa kër Seydina Abu Bakar lañ radiyallahu ta'ala mooy al-Qasim ibn Muhammad ak Urwata uh, ibn Zubair uh, ba pare daan daan na wax tam naan kaana afdalu ahli zamanihi moo gënoon ci waa jamonoom maanaam al-Qasim ibn moo gënoon ci waa jamonoom moo tax am na ku ñëw ne ko yow yaa gën a xam wala boog Salim uh, doomu Seydina Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu yéen ñaar yéen ñaar ñi kan moo gën a xam mu ne ko ah euh, mu ne ko kenn ku ci nekk dana la tontu ci li ko yàlla xamal boo laajtee kenn ku ci nekk la tontu ci li ko yàlla xamal mu ne ko yéen ñaar kan moo gën mu ne ko ah kenn ku kan moo ëpp xam-xam mu ne ko kenn ku ci nekk dina dina dina la tontu ci li ko yàlla xamal mu ne ko dama ni yéen ñaar kan moo ëpp xam-xam mu ne ko demal nga laaj ko mu dem laaj ji ko maanaam ngir ne bëggul woon wax ne man maa ko ëpp xam-xam nit ki noonu bëggul woon wax na moom moo ëpp xam-xam parce que bu boobaa li muy wax bu doon noonu waaw maanaam ngir ne moom moo ëppoon xam-xam waaye nag euh, moo kon moom euh, moo tax ku màgg a màgg la euh, rahimahullahu taala dégg nga moo tax dégg nga kon moom comme niñ ko yaakaar na wax nañu génn àdduna ma gën a àdduna ah waaw génn adduna waaw mooy sa sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom mu ne an Aisha radiyallahu ta'ala anha maanaam moom mooy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina euh, moom tamit wax nañ ko ci njal benn jotaay bi radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama idha ightasala su daan sangu minal janaabati ci janaaba daa da daan woo da daan laaj bi shay'in ci dara naxwal xilaab lu tolloog xilaab mooy ndab loolu nga xam ne maanaam ndab la bu ñu bu ñuy def bu ñuy def meew maanaam ngir mën a ratt hmm, nga xamante ne mën na ci ratt meewu gëléem boo ko boo meewu gëléem ba mu fees ñaare li muy doon mu loola jox nañ ko ko léegi nag mu ne fa axada mu daal tibb maanaam kon ñu xam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam kon lu toll noonu la daan la daan indi ndax lu mel noonu da ko daan waajal dégg moo tax mu ne mu daal di woo ndab li mu daal di woo laajte ñu indil ko ndab li kon loolu moo tax nag partie boobu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko imam al-Bukhari rahimahullah ñu bàyyi xel benn mbir ci ay mbirum mooy day bàyyi day day day day day wax benn affaire ba pare bàyyi taalibe bi moom ci boppam mu war a xalaat lan moo tax lii am maanaam lan moo tax mu waxee nii Euh, dégg nga mu ne fa axada mu daal di tibbee bi kaf yi ci tënkam mu daal di ci jëlee ci tënkam fa badaa mu daal di tàmbale bi shiqqi fii ci wàllu euh, boppam al ayman bi ndeyjoor summa topp al aysara càmmoñ bi fa qaala dégg nga maanaam kon ñu gis ne ñett yooyu ñuy wax xadiis bi moo koy leeral maanaam ndeyjoor bi la tàmbale après càmmoñ bi après mu def kon digg bi mu ne fa kaala mu daal di wax bihima ci ñoom ñaar maanaam fa qaala mooy mu wax maanaam li muy teg mooy mu def mu def ni parce que fa qaala euh, baatu qaala mooy wax waaye arab léeg-léeg ñu wax kaala fekk liñ ci jublu mooy def wax na mu ne fa qaala bihima mu daal di def nii maanaam day wax li muy def mm-hmm. waaw mooy sotti dégg nga ala ci kaw boppam mm-hmm. maanaam kon ñu xam ne loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom moom la léegi nag waxu fii parfum bi maanaam parfum bi mënef na koo déggee ci ndax li mu laajte ngir ne ndax loolu nga xam ne masalan ay meew yooyu lañ ci daan def bu fekkente ne bëgg nañ faw ñu raxas ko bu dee des so doyut boobaa ñu jëm koo foog maam ñu jëm koo gën a euh, ñu ñu def ci luy xeeñ ak yu mel noonu luy tax ba xet googu du du deñ maanaam xet googu deñ maanaam ñu def ci saabu wala yu mel noonu fom fom bomb ko et maanaam yooyu moom mooy li nga xamante ne euh, insha allah taala moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala nettali ko nii donte waxoon nañ la ne am na leneen ne donte waxoon nañ la tamit ne yéen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam sayyidat Aisha comme li mu wax ne jox na ko safran bi maanaam euh, ak parfum bi nga xamante ne couleur parfum bi moo ba nga xam ne bi mu sangoo ba pare mu gis trace bi des ci moom maanaam comme ñu gis ne daf ko ko daan jox ngir mu waajal ko te loolu bokk na ci li muy jariñ mooy parfum bi comme sangaayal farata la rek ndox mi daf daanaka da koy gën a tasaare ci biir yaram bi da koy gën a tasaare ci yeneen partie yaram bi kese dégg nga euh, loolu tamit dañ ci xamee ni sangoo maanaam lu demee nekk maanaam euh, euh, saabu bu am xet gu neex lool tamit kon dañ ko ciy mën a dégg waaye loolu mooy bu dee du sangaayal farata maanaam may sangu noonu te it bu fekkente ne nit ki day sangu sangaayal farata dañ ciy déggee ne mu sangu beneen sangu bi ba pare ba voilà beneen bi ci def nga xamante ne parfum bi da ciy jiitu xetu saabu bi da ciy jiitu moom moo gën kon mu mujjee ko donte ñaar yëpp dagal nañ maanaam nit ki bu bëggee sangu sangaayal farata ba pare bëgg sangu sangaay sangaay bu normal bu saabu bi bu ko bëggee mu njëkkee cangaayal saabu bi mu gën que mu mujjee ko donte ñaar yëpp baax nañ ndax ne liy xeeñal yaram wi ñu jiital ko loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daka daan def kon comme ni nga xamante ne noonu la maanaam looloo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di jiital wax ji maanaam daa di indi buntu bi rahimahullahu taala imam al-Bukhari kon indiwaat na xadis bi xadis numéro deux cent soixante-dix-sept imam euh, Muslim indi na ko xadis numéro trois cent dix-huit imam Abu Dawud xadis numéro deux cent quarante imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux quatre cent vingt-quatre kon nu gis ne waa kutubu sitta kon imam euh, At-Tirmidhi ak imam Ibn ñoom ñoo ko solowul rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabul madmadati wala istinshaq fil janaaba maanaam baabu buntu al madmadati gallaxndiku wal istinshaq ak taraxndiku fil janaabati ci janaaba maanaam lii xadis maanaam buntu bi tam imam al Bukhari rahimahullahu taala daf ko not nose ngir euh, wax maanaam lan mooy at yi maanaam ngir teg masala bi bi nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ciy wuute moom mooy gallaxndiku ak taraxndiku ci janaaba ndax farata la waaw wala déet xam nga gis nga ni xadiis sayyidat Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha bu njëkk bi leeraloon na masala boobu ne gàllax diko na sarax diko na fii ci ci biir njàpp ci biir bi muy jàpp benn benn waaye kon boobaa njariñal ñu indiwaat ko fii lu mu doon boobaa li lay tontu moom mooy ne li mu doon mooy euh, dafay wane maanaam déjà que ni càllale yi nga xamante ne moom la indee xadiis bi du benn donte ñoom ñëpp ci al Amash lañ jóge mm-hmm. maanaam riwaaya bi ba ci Amash yëpp benn la waaye euh, càllale gi moom du benn beneen bi ci def moom mooy njariñ gi nga xamante ne moom la am mooy xam giñ ci xamee ne euh, mooy wuute mooy mooy ne fële imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi woon xadis euh, boobu ci ngir leeral ne cangaayal farata benn yoon lañ koy waaye fii nag daf koy indi ngir leeral ne cangaayal farata euh, dañ koy dañ koy ngir leeral ne cangaayal farata dañ koy Euh, maanaam euh, ndax gàllankoor serandiku googu ñu ciy def lan moo tax ñu war koo def et ñaari sëriñ yi nga xamante ne ñoom ñoo ko indi woon mooy Amr ibn Hafs ibn Iyas bi ak euh, beneen xadis ba la nga xamante ne Musa ibn Ismail at-Tabuzaki ñoom ñaar ñëpp dañ ko doon jàngale kenn ku ci nekk ngir la la taxoon a kon imaam al-Bukhari tamit benn bu ci nekk mu nekk ne la taxoon a jóg sëriñam waaye tamit. mu jàngale ci ne riwaayaat yi wuute wuute maanaam wuute gii ñu wuute mooy wane ne tamit ne sàllale xadis bi dëgër na ndax imaam al day def loolu bi indi xadis bi ngay gis mu koy indiwaat même bu dee même baat bi la mu wuutele sàllale yi nga gis ne ngir dëgëral ne xadis bi dëgër na mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ma haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyaas rahimahullahu taala te moom mooy Omar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya an-Nakha'i rahimahullahu taala dàqantalam nekkoon Abu Hafs al-Kufi rahimahullahu taala ñaari ci ñaari saxiix imaam al-Bukhari ak imaamu Muslim ñoom solo nañ ay ay ay ay xadiisam ñoom Euh, directement lañ solo ci xadisam waa sunan yi ba mu des Ibnu Maaja ñoom solo nañ ci moom waaye day am ku dox seen diggante euh, ci kutubu sitta yépp nag am na ci cent trente-cinq xadis moom Umar euh, ibn Hafs ibn Ghiyaas bi rahimahullahu ci kutubu sitta yépp cent trente-cinq xadis ci am imam al-Bukhari moom am na ci quatre-vingt-neuf xadis imam Muslim am na ci quinze xadis day gis ne kon lu bare bare bare la ci la ci lañ ci lañ ci am te ñoom imam Ibn Maaja rek moom solowul ci ñoom ci moom ci waa kutubu sitta yépp waaye imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima rek ñoo soloo ci moom directement bokk na nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo ci moom mooy ku mel ne Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi ak uh, Ahmad ibn Yusuf as-Sulami ak Ismaïl uh, as-Sumawiya uh, ak Ahmad ibn Mala'ib ak Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak Abu Hatim ar-Razi ak Yaqub al-Fasawi ak ñeneen ak ñeneen nekk koo xamante ne siqala bu mag a mag rahimahullahu taala euh, imam Abu Dawuda as-Sijistani rahimahullah moom nee na li sax solowuma ci moom directement mooy topp naa ko sax benn bés de pourtant topp naa ko ba dem ba ci kër këram waaye daal borom bi daal moo ma moo ma dëppalewul rek ci ma déggee ci moom xadis imam al-Bukhari nag nee moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-Hafiz al-Ayni rahimahullah nee na nag deux cent vingt-sixième la waaye wax ji nga xam ne moom la imam az-Zahabi rahimahullahu taala gën a lëngal te moom la nettali woon moom mooy deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi te nee na euh, maanaam tamit musul solo maanaam moom nii beneen qaida am na lu ma ta bàyyi xel ci moom euh, mooy ne moom Umar euh, ibn Hasan ibn Ghiyath bi musul solo ci keneen ku dul ci baayam mboolem xadis yi mu soloo ci baayam la ko soloo waaye nag lu bari la soloo moom euh, moom kon mi ngi génn àdduna euh, ca Kuufa rahimahullahu taala comme niñ ko waxee imam al-Bukhari mu wax mooy deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon moom siqa la te waa Kuufa la amma fii nag bimu naan haddathana Umar ibn Hafs ci riwaayat al asili daf ne ay ibn Ghiyaas waaye ñeneen nii rek lañ ko solowee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe mu ne qaala nee na euh, mu maanaam mu ne haddathana abi mu ne baay moo ñu nettali te moom mooy Hafs ibn Ghiyaas euh, ibn Talq ibn Muawiya ibn Malik ibn al-Harith ibn Sa'laba ibn Amir ibn Rabi'a ibn Amir ibn Jusum ibn euh, Wahbil ibnu Saad ibnu Malik ibnu Naxaa moom moo ñu ko an-Naxa'i te moom mooy kon ñu koy dàkkantele Abu Umar an-Naxa'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala nekkoon qaadi bu mag rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu nekkoon fiqa nekkoon nekk bokkoon tamit ci sëriñu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Kufa rahmatullahi alayhim moom qaala xad mu ne xaddasanaa al-A'mash te mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili gisoon nañ ko léegi mu ne qaala xaddasanii Saalim te moom mooy ibnu Abil Ja'd al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala gisoon nañ ko tamit moom it waa Kufa la an Kurayb moom it gisoon nañ ko waa Madina la ak waa Kufa rahimahullahu ta'ala muy mawla moom Ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma an Ibn Abbas moom mooy sahabu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam borom gënal yu màgg ak jaloore yu kawe radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala nee na haddathatna Maymuna sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha moom ñu nettali muy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit gisoon nañ ko mu ne annaha qaalat nee na sabaqtu sottil naa lin nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wa sallama ghuslan mooy ndoxum tangaay sottil naa ko ko dégg nga euh, kon maanaam moom mooy rootal naa ko li muy rek mooy rootal naa ko waaw dem naa rootali ko indil ko tegal ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee maanaam mu ne fa afraga mu daal di sotti bi yamini yi ci ndey jooram ala yasaari yi ci càmmoñam hmm. maanaam kon ci ndey jooram la jëlee sottee ci loxo càmmoñam hmm. summa topp gasala mu daal di raxas farjahu payum maanaam ñu gis ne kon fu nga xam ne moo wax mazakirahu hmm. fii moom mooy maanaam ci loolu mooy ci riwaayo bële ci euh, am na ñaari xadis yu ñu ñu romb bii moom mooy euh, payam maanaam la wax summa topp qaala mu daal di wax bi yadihi ci moom gis nga fii maanaam mu def la bëgg wax qaala bi yadihi maanaam mu def ak nii ak suuf al arda suuf si fa masaxaxaa mu daal di fa mu jon ko bi turaab ci ak suuf si maanaam mu jonj ko ak suuf si ngir ne suuf xam nga day dindi euh, tilim tilim day dindi xet gu nekk ci euh, ci loxo ak yu mel noonu maanaam loolu moom moo tax mu daal di koy jonj daa koy raxas bi mu ko raxasee summa topp xasalaha mu raxas ko mm-hmm. kon gis nga summa xasalaha bi amul woon ci riwaaya bu njëkk ba mm-hmm. waaye bii moom moo ko wax ngir mën a leeral ne euh, de toute façon loolu dañ koo dégg woon ci riwaaya bu njëkk bi riwaaya bi dañ gën koo leeral mm-hmm. maanaam ne dañ koo dañ koo raxas summa topp tamat mada mu galax ndi ko wastan saqati mu serax ndi ko te lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii euh, am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullahi alayhim xam nga xanaabila yi rahmatullahi alayhim ci wàllum njàpp dañu woon gàllande ko ferande ko ak fiiru farata la mm-hmm. loolu gisoon nañ masala boobu leeraloon nañ ko ci bañ ca tollee mm-hmm. euh, léegi lu tax xanafi rahmatullahi alayhim ne leen waaw ci cangaayal farata nag ñun daan ci fekk daan leen ci fekk ci Maliki ak Shafi rahmatullahi ne non ñun nag moom non ba tey daal ñun dañoo jàpp ne gàllande ko du farata mm-hmm. ñu ne benn lu tax euh, ñii euh, ñoom fi ñu tegtaloowee mooy dañ ne maanaam euh, ñi ne gàllaxnde ko saraxnde ko farata mooy xana xana fiyey rahmatullah surtout ndax ñoom rek ñoo ko wax ci ci ci ci tàngaal farata te waxuñu ko woon ci njàpp ñoom dañ ne dañuy bokk na ci fi ñu tegtaloo moom mooy ne toxaluñ ne yenn bi sa xam defu defu ko loolu mooy benn waaye bu boobaa mu nekk leen a tontu ne ko kon lu tax waxoo leen ko woon ci njàpp li ngir ne ci njàpp tamit taxoo lu ñu woon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko woon comme nga xam noonu la xanaa bi lay doon ñu ne leen waa d'accord waaye nag ñun am na beneen mbir buñ ci yokk moom mooy euh, alxuraan bi mu ne euh, boo leen dee sangu boo leen fa in kuntum junuban soo leen amee janaaba fattaharu na ngeen sangu na ngeen setal yaram yi kon ñu gis ne. na ngeen laabal seen yaram bi mooy mboolem luy zahiru yaram bi dañ ko war a laabal loolu moom moo tax ñuy bàyyi xel tout le temps ci même yi nga xamante ne ñoom ñooy fi ñu war a xàll ak yi nga xamante ne ñoom ñooy yu ruqe yi ak yi nga xam yooyu yëpp dañ ko war a fexe ba ndox ma yegg fa moo tax ngay gis karaw gi ñu koy ñu suy sotti ndox di ko euh, di xàll karaw gi ngir ndox mi war faa mën a yegg kon loolu dina am ñu ne waaye lii firnde ci ne kon gàllankoor saraxandiku fii day nekk farata ñu ne ñun benn affaire dëgg dëgg mooy mooy cause principale bi tax wax ñu ne ñu ne parce que yooyu ci biti yaram la bokk bokkul ci biir ñu ne lan mooy wane ne ci biti yaram la bokk bokkul ci biir ñu ne tey bu ñu wooree koor moom moo ñuy tàqale parce que bu ñu wooree bu ñu mën na gàllankoor saraxandiku du yàq suñu koor waaye suñu wooree wàccu ba pare dugalaat wàccu yi day yàqu suñu koor. kon moo lay wan ne ndekete biir biir yaram bi ak biti yaram bi li koy teqale moom mooy put gi ak bu dee ci bakkan bi mooy ci kaw kon ci la ñu xamee ne gàllankoor ak seraxndiku bu boobaa day daal di bokk ci biti li nga xamante ne dañ ko war a raxas te du bokk ci biir ñun cër bu cër yi jeex biir ak biti ci am amul diggante kon noonu la ñuy teqale loolu moo tax seen mazhab maanaam ñoom ñu farataal ko ci cangaayal eh, farata te farataaluñ ko ci ci jàpp amaa ñi nga xam ne ñooy Maliki rahmatullah alayhi ñoom ak eh, Shafi'i rahmatullah dañoo def ci cosaan gi ba tey mais ba tey zahir bi daal mooy lii daal mooy li nga xamante ne moo nekk ci kaw hmm. te loolu mooy zahir bi te eh, gisuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam gis nga xadis sayyidat Maymuna bi radiyallahu anha ak xadis sayyidat sayyidina Jubayr ibn Mut'im bi ak seen xadis sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' yëpp benn bu ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan ndox rek sotti ci kaw yaram bi daf ni summa afaada xam nga boo déggee afaada mooy daa bëggal mm-hmm. mooy bu boobaa mooy ci kaw rek la sotti mm-hmm. te kon bu boobaa nga lax di ko sarax di ko nekkutul farata ndax bu nekkoon farata di nga xam ne surtout hadith ju ju euh, Jubayr ibn Mut'im bi radiyallahu anhu parce que bu doon farata danaan waaye da cee boole gàllax ni ko sarax def te foofu daf ko doon leeral ngir wane nit lii boo ko defee jàpp sangu nga sangaral farata kon loolu du ci farata loolu moo cëru jàpp yi ñoo yem maanaam loolu dañ koy def ngir ne dañuy jàpp benn benn avant alors que bu dee ñi ki def loolu Maliki rahmatullahi ñoom ñoo wax ne jàpp bi benn benn lañ koy ñi ci def d'accord nañ ne benn benn bi mooy farata waaye ñett ñett yi lañ sopp yaa ngi dégg mu am teqantal buñ ci defoon te waxoon nañ ko ci njotaay bi weesu moom mooy su dee da ngay doog a yeewu ci ay nelaw loxo yi ñetti yoon nga koy raxas te booy gàllandiku sarandiku fiiru da nga koy def ñetti yoon bu dee dangay ngay yeewu ci ay nelaw te sangoo woon farata ngir hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala biñ gisoon ci kitaabul wudu dégg nga mu ne su ma topp nag gasala mu raxas wajhahu xar kanamam mu daa bëbb ala ra'sihi ci loxo maanaam gannaaw ba mu raxasee loxo ba ci conci su ma topp nopp su ma mu daa di mu daa dandu fa gasala mu daa di raxas ñaari tànkam yi su topp nag utiyee ñu indi ko bi min diilin ci torchon ñu indil ko torchon mooy serviette rek ñu indil ko serviette falam yan fuuj te fompowul bi xaar moom ñu gis ne yent bi sallallahu alayhi biñ ko indilee torsion bi moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu wuute ndax torsion jëfandikoo euh, tamit sopp nañ ko ci bu jàppoo wala mu sangu farata ba pare waa wala def mu ñu xaajaloo ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ne hadith euh, euh, bii day wane ni ko ndax nee na bu ko indilee torsion fompowu ko serviette waaw serviette bi mu indee bi indee serviette bi foofu foofu ko mooy wane ni kon kiiwul du du du du du du lu ràññee ko waaye am na yeneen xadiis yoo xamante ne ne yenn bi saa salaam ba mu koy def dafa dafa def nii ak loxoom maanaam dafa pompo ak loxoom kese waaye lay def ci yaram bi da koo bàyyi noonu ngir ngëneel gi nekk ci ndox maanaam parce que li tax ñu wax ko mooy tamit mooy boo jàppoo wala nga sangu farata tam ba pare ngir ngëneel gi nekk ci toq ndox yooyu di génn. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne day génnaale ak bàkkaar yi loolu moo tax nga bàyyi ko mu woowee noonu ak ngëneel yi loolu moo gën nga fomp ko loolu moo tax lu bari ci borom ko xam rahmatullah alayhim ko buñ ko fomp maanaam boo sangoo sangaay farata ba pare nga bañ moo gën waaye am na ñeneen ñu ne ahan kay sangaayal boo ko defee fomp gi ci dara te def ko tamit lu baax la ñu ne lu tax mu ne ndax benn yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fii waxul ne non noo non fomp baaxul waxu ko bu doon bu doon pompe baaxutoon danaan ah déedéet pompe baaxul beneen bi sax ñu ne sax d'ailleurs le fait que sayyidat Maymuna radiyallahu anha indil ko ko mooy wane ne daka daan def parce que bu ko daanutoon def du ko ko indil dana xam ne ah daka daan def mu ne ah kon nag xaaral kii ba pare naa ko indil soo serviette bi dégg nga ala kulli haal ñaari wax la ak ñaari gis-gis la yoo xamante ne yu wuute ci borom xam-xam yi am rahmatullah alayhim ci bi masala mm-hmm. euh, hadith bi gisoon nañu taxrij bi euh, ci hadith numéro deux cent cinquante-sept mm-hmm. kon jël ñu ci dellu siwaat insha allahu taala mu ne baabu masxal yadi bi li takuna anqa mm-hmm. baabu buntu masxal yadi maanaam masaa loxo bi ci suuf li yakuna ngir mu gën a nekk loo xam te ne an li takuna ngir mu gën a nekk loo xam ne an day gën a set mm-hmm. maanaam ngir maanaam fii moom mooy di leeral ne euh, pompe bi nga xam ne moom la ñuy pompe ci suuf si euh, loxo bi comme bi ñu ko gisee ci hadith sayyidat Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha mm-hmm. euh, ngir mu gën a set waaye xool leen imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci hadith bi mu indi du wax loolu du wax ci pompe ci suuf si waaye insha allah taala dañ ko gis te loolu yëpp day wone imam al-Bukhari ni mu xel ak tamit ni mu taalibe di ñaw xel di mën di settantal mbir mi ak di xóotal mm-hmm. mu daal di kon indi maanaam kon euh, euh, mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab li haddathana al-Humaydi te moom mooy Abdullah ibn Zubayr mm-hmm. ibn Isa ibn Ubaydullah ibn Usama ibn Abdullah ibn Humayd moo tax ñaan ko al-Humaydi ibn Zubayr al-Qurashi rahimahullahu ta'ala mu al-Asadi al-Humaydi rahimahullahu ta'ala mu dàkantaam nekk Abu al-Makki nekk sëriñ bu mag a mag ci sëriñu imam al-Bukhari yi nekkoon ci gën a mag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Quraysh ci sëri ci sëriñam yi moo tax mu indi première xadis bi nga xam ne moom la indi ci saxeex bi moom la indi ànd moo tax mu bàyyi pour pourtant yi nga xam ne dafa ñëwee ci riwaaya imaamu Malik rahimahullah ànd ak ne riwaaya yi yi muy jëlee ci imaamu Malik yooyu la daan préférer tout le temps mm-hmm. waaye mu bàyyi ko indiwu ko mu nekk première xadis bi mu indi lu tax ngir mag maanaam maggaayu imam al-Humaydi benn waaye tamit ngir la fait que ni ñoom ñëpp dañoo dégg haddathana haddathana akhbarana la sami'tu yooyu ñoo mm-hmm. euh, loolu imam al-Humaydi kon rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy li imam al-Bukhari yi wax rahimahullah am na ñu ne ci deux cent vingtième année bi la bokk la la génn àdduna mm-hmm. imam al-Bukhari ak imam Muslim imam al-Bukhari soloo na ay xadiisam lu bari mm-hmm. imam Muslim ci muqaddimam kese la soloo xadiisu al-Humaydi rahimahullah mm-hmm. imam Abu Dawud soloo na ay xadiisam waaye taaliqan imam at-Tirmidhi soloo na ay xadiisam waaye dafa am amma imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ñoom solo wuñu xadiisu al-Humaydi rahimahullahu ta'ala euh, solo na ci ay borom xam-xam yu bari ñu bari tamit solo ci moom rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddathana Sufyaan te moom mooy Ibnu Uyayna rahimahullahu ta'ala moom li nga xamante ne ci moom la njëkk solowee xadiisam euh, mooy Euh, euh, Maymun al-Hilali rahimahullah ta'ala moom tamit gisoon nañ ko gisaat ko rahmatullahi alayhi nekk koo xam ne hadiisam ñu ngi ci euh, ko an Saalim ibn Abil Ja'd moom gisoon nañ ko an Kurayb gisoon gisoon nañ ko gisoon nañ ko anna nabiyya nekk Yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi gis ne jëmmi hadiis ba la waaye bi pa dafa am lu ci yokk mu ne anna nabiyya nekk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ightaasala dafa sangu min al-janaaba ci janaaba fa xasala mu daal di raxas farjawoo pëyam bi yedd yii ci loxoom maanaam ci càmmooñam kon la ko su ma topp dalaka mu daal di jonj bi xaa ci loxo mooy loxo càmmooñam boobu alxaa'ita euh, euh, ñekk wi maanaam mooy miir bi maanaam di gis ne kon fii euh, ñekk wi maanaam liñ ko doon liñ ko defaree mooy sàkket bi ndig maanaam kon ñu xamee ci ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne Euh, raxas bi maanaam li tax imaam al-Bukhari indi ko fi ba pare pour ça moom dafa ne man daal maanaam masxul yadi bit turaab bi ak suuf la wax mhm. waaye fii sàkket bi la indi moom mooy benn kon lépp lu laal ci suuf ndax sàkket si day am pënd mhm. ni ki noonu wala boog ñu mën ko joxe kon wala boog loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne suuf si ni mu baaxe mhm. noonu la lu jël àttee suuf baaxe saabu kon baax na maanaam jarul nga koy ngay boo kon saabu baax na leneen lu yor attey bu baax na maanaam loolu la ci jublu moo tax mu indi hadith bi waaye waxul biir turaab mu indi xaay ànd ak ne bunt bi mu ngi koy tab wit daf ne biir kon ñu gis loolu mu ne ah, su ma topp xasalaxaa mu raxas ko su ma topp te wadda a mu daal di jàpp wudu ahu jàppam li salaat ne julli nga xam ne kon ah, nga gis ne kon ci yeneen riwaaya yi amul raxas loxo yi ba ci coon fii ñu gis ne dañ ko ci boole fa lamma ba nga xam ne faraga noppi na min ghuslihi ci cangaayam nag rasala ci lay raxas ci lay doog a raxas rijlayhi ñaari tànkam nga gis ni xadis kon maanaam nga gis ne xadis sayyidat Maymuna radiyallahu anha saa yu koy nettali ak lu nettali yu wuute saa yu koy nettali day waxaalee lan euh, day day dandu xadis sayyidat Aisha su koy nettali du nettali waale dandu mm-hmm. kon ñu xamee ci ne ñaari ñaari euh, wanak yi ñaari fi ñu doon sangoo waaw ñoo bokkul ni suuf si mel ñu gis ne ñoo bokkul ni suuf si mel ñu gis tamit ne mëneef naa def bii daa iman mëneef naa def bee daa iman ñu gis tamit ne boo ci def baax na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 waaw loolu rek doy na léegi nag mu def jonj gi jonj gi moo tax Maliki ci rahmatullah alayhim ñoom ñoo ne faw dañuy jonj maanaam dañuy jonj ba pare ñoom tamit dañuy wax ne fu sa loxo mënta yegg da mën nga jël euh, lu mel ni njàmpe wala boog morso ngir mën ko faa yeggale waaye lu euh, waaye ñeneen borom xam-xam rahmatullah ñoom euh, waxu ñoom ñoom sarta luñ ci jonj voilà ñoom sarta luñ ci jonj rahmatullah alayhim Euh, moo tax euh, bëri lu bëri tamit ci fuqaha Maliki rahmatullahi alayhi su fekkente ne ndox mi dafa tuuru dafa maam danga nga koo sotti te jonjoo ko pour ñoom sa càngaaya farata gi wérul bu demee ba wow su demee ba wow càngaayal farata googu maanaam nga doog ko nga doog koo jonj loolu tamit baaxut ndax frotté la rek loolu tamit baaxut waaye mu def beneen masala mooy su fekkente ne damay sangu farata ba pare sama yaram bi kii euh, maanaam benn partie bi wow fekk yéeg ci beneen partie bi bu boobaa da nga yéene waale yéggale ko maanaam da nga yéene yéggale ko mi ngi mel tam nga sangu farata ba pare am benn parti boo fàtte ci sa yaram mm-hmm. maanaam maa ngi sangu farata sangu naa farata ba génn gis ne fii tooyu toll boobaa damay continuer yéene foofu tooyut ma raxas ko mu daal di jeex sama cangaayal farata daa di mat wallahu ta'ala a'lam ñun ñëpp la ñu xamee suñu ba pare doo ko sangu lépp li ñu naan xarabatu zannikal muhaqqaq loolu qaayida la li noot sa njort mook li la wóor ñoo ñuroo ci yow ci fiqh loolu moom mooy atta bi wallahu ta'ala a'lam Maliki moo gën a dëgër après en tout cas moo gën a wóor voilà moo gën a wóor